بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idha as'as was-subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ahli tariqati al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ba tey ci kitaabu salaat bu Sahih imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci sunu jotaay bi weesu gisoon dañ ci baabu tawajjuhi nahwal qiblati haythu kaana buntu jublu ci qibla bi saay foo xamante ne moom la nit ki ne gisoon nañ ci asar wa xadis bi nga xamante ne moom mooy taaliq bi nga xamante ne moom la indi ci xadis sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu bi mooy xadisul mu'allaq bi nga xamante ne daf ko jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne istaqbil qiblata wa kabbir <coughs> na nga jublu qibla te te nga kabbar moom mooy xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis li musii'u salaate insha allahu taala dinañ gis jëmmi xadis bi ci kitaabul istizaan gis nañu ci xadis yi nga xamante ne moom la def musnad muy ñetti xadis yi nga xam ne moom la musnad ci buntu bi muy xadisul sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la doon nettali xista bi nga xam ne moom moo aju ci jublu biñ doon jublu ci kaaba gi gannaaw bi nga xamante ne fukki weer ak juróom benn wala fukki weer ak juróom ñaar jublu nañ ko ci gin ci baytul maqdis <coughs> ak li nga xamante ne moom moo ci aju ba qissa bi ci masjidul qiblatayni te xadis boobu gisoon nañ ko ci kitaabul iman baabu as-salaatu min al iman gisoon nañ tamit xadis sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bi nga xamante ne waxoon na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli ala raahilatihi haythu tawajjahat fa idaa araada al-fariidata nazala fastaqbala al-qibla mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan julli <coughs> ci kaw war waayam fépp foo xamante ne maanaam fu war waay bu jublu rek foofu la daan jublu waaye su fekkente ne dafa nam julli farata nag da daan wàcc ngir daal di jublu daal di dëgmal qibla bi daal di fay julli teqantal yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju woon ci boobu buntu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu ci diggante farata ak ludul farata ak naka lañ leen di jullee. ak fan ak ak ci yan euh, maanaam condition ci yan sàrt lañuy ñuy jullee ci kaw waruwaay donte war donte waxtu waxtu woo waxtu ak tamit lan la ñu mayee ci julli maanaam nit ki julli te du jublu xibla bu fekkente ne euh, comme masalan di nga xamante ne ay tartar dafa am comme loo xamante ne mënu koo def comme salaatul musaayafa maanaam ki nga xam ne moom mooy xare kooku du jublu xibla masalan comme ki nga xamante ne dañ koo njett comme ki nga xamante ne dafa dafa nekk ci biir géej gi di lab maanaam ak yeneen ak yeneen su fekkente ne labul sax mais mënta xam ne fan la xibla ne ak ki nga xamante ne dañ koo tëj kaso ba pare nëbb ko mbooleem nu mën a xam fan la xibla ne ak yu noonu ñooñu ñëpp <coughs> dañu jublu dañu war a jublu ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ala kulli xaal xaal la boo xamante ne képp ku ci nekk maanaam ci ta ci loo xamante ne mënta ñàkk rek yow doo jublu xibla bokk na ci hadith bi ñu gisoon tamit mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa julli woon julli goo xamante ne julli euh, euh, mu yokk Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah mu ne la adri zada aw naqas xaw ma ba xam dafa yokk wala dafa wàññi waaye gisoon nañ ni dafa yokk woon te julli gi julli tisbaar la woon te juróomi rakka la ko julli woon waaye ba mu noppee ci bi biñ ko waxee ne ko ah xanaa julli dafa am lu ci yokk wala dafa am wala boog dafa lu ci soppeeku bi nga xamante ne moom la ko wax mu ne lu xew noonu mu ne ko da ngaa julli nangam ak nangam maanaam mooy yow tisbaar bi kat juróomi rakka nga ko julli mu daal di toogaat daal di euh, daal di tegale tànk yi maanaam jekkiwaat daal di dëgmal xibla bi daal di sujjóot ñaari sujjóot daal di sëlmal ak li nga xamante ne moom moo ci aju ci li nga xamante ne moom la maanaam moom la ci teg ci xadis boobu yëpp gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag inshaa allahu taala dañu gis baabu ma jaa fi alqibla wa man laa yara al i'aadata man saha fa salla ila ghayri alqibla buntu bi nga xamante ne moom mooy wax mu ne baabu buntu ma li nga xamante ne da dafa dikk fi alqibla ci qibla bi wa man maanaam moom mooy dikk li nga xamante ne moom moo dikk ci mbiri xibla waaye li nga xamante ne moom la ciy gën a wax ci wàllu li aju ci wàllu xibla moom mooy wa man ak ki nga xamante ne laa yaraa gisul al i'adata baamu maanaam ne moom dafa gis ne du duñu baamu waat ala man ci kaw ki nga xamante maanaam ak baamu ala man maanaam du war ke képp koo xamante ne saxaa dafa jamuj fa sallaamu daal di julli ila ghayri al qibla ci feneen fu dul xibla bunt bi nga xamante ne moom mooy bunt bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo noxe ngir leeral ay ay mbir bokk na ci mbir mi nga xamante ne moom maanaam moom mooy tamaaman lu wuuteeg li nga xamante ne moom mooy buntu bi ñu weesu ndax buntu bi ñu weesu moom mooy foo mën a nekk xibla nga war a jub jublu fii nag moom mooy nit ki tey dafa julli te jubluwul xibla maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom lay wax ci waa ci buntu bi bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy beneen mbir bi moom mooy ne. ku jamuj maanaam lan moom mooy attem fekk ne jamuj gi ci li mu aju rek moom mooy wàllu xibla maanaam jamuj nag moom mooy ma daa di fàtte ma daa juum jàpp ne fii mbir mi nii la ndekete yoo woon noona loolu moom mooy jamuj loolu moo ko wutee fàtte maanaam ndax fàtte mooy loo xamante ne euh, du man ci sama bopp man maa yëga di wëllif mbir mi waaye jamuj moom moy mbir mi ci boppam moo yëga di wëllif wëllif man maanaam ku gi hmm. maanaam lool mooy lan moom mooy tey bu fekkente ne dama fàtte ni dama waroon a jublu fii maanaam loolu dama koo fàtte ni dama waroon a def nangam loolu fàtte la tudd waaye bu fekkente ne damaa toog mais wa damay def nangam waaye di ko def ci biir def di ma daadi di ma daa di maanaam ni lii lay def faf def leneen te yëguma ni loola laa def loolu mooy tudd jamono maanaam tey masalan bu ma bëggoon a euh, maanaam tey su fekkente ne dama bëggoon a wax alhamdulillahi rabbil alamin ma ni subhaanallah loolu jamuj la tudd maanaam du nekk dama koo fàtte am na objectif bi xam naa li may def waaye dama juum ci biir waxin bi bokkul nag ak fàtte kon loolu moom li nga xamante ne moom mooy jamut ak li nga xam ne moom mooy fàtte beneen mbir bi ci des moom mooy li nga xam ne moom mooy li aju ci wàllu baabu ndax jaamu yàlla yi dafa am lu ñuy tuddee al adaa ñaareel bi ci des moom mooy al i'aad al al al al qadaa ah, ñetteel bi ci des moom mooy al ida al i'aada maanaam baamu maanaam bu njëkk bi mooy al adau moom mooy jooxe maanaam mbir mi masalan julli tisbaar jot na ma daa di koy julli ci waxtu wi loolu li ma def loolu adau la tuddi mooy dama ko jooxe li nga xamante ne moom mooy al qadau moom mooy julli bi dafa dem ba weesu bu boobaa ci def ma ko war koo def fay ko mu taxaw taxawaayu la ma toon loolu moo tudd al qadau loolu mooy fay amma li nga xamante ne moom mooy al i'adat mooy baamu mooy ne defoon naa ko ba pare waaye nag dama ko war a defaat ngir benn mbir moo xamante ne moom moo ci am ak sikk bu ci ne mm-hmm. loolu moom mooy al i'aadatu mm-hmm. léegi nag fii nag moom lay wax ne ki nga xamante ne gisul ne dañoo war a baamu julli gi nga xamante ne moom la ñuy julli ginnaaw bi nga xamante ne dañoo juum mm-hmm. maanaam ki nga xamante ne dafa am jamu ci li muy def kooku julli gi nga xamante ne maanaam eh, ne war ta baamu julli ki gis loola loolu nag ñoom ñooy jumhurul ulama rahmatullah alayhim maanaam ñoom ñooy fuqaha o hanafiyya yi ak maalikiyya yi ak hanabila yi rahmatullah alayhim amma fuqaha o shafi'iyya yi rahmatullah alayhim ñoom eh, dañoo wax ne kooku noonu ci ñaari mbir lay aju bu fekkente ne dafa jamu maanaam fekk maanaam dafa jublu xibla dafa dafa dafa tegoon mbir mi ci njort mm-hmm. daal di koy def bu boobaa kooku faw day daal di Euh, day day day day daal di julliwaat maanaam day baamuwaat julli waaye su fekkente ne la ko masalan tey koo xamante ne la dafa dem ba laaj def yi effort yi mu war a def yëpp ñu laaj koy wax leneen masalan tey ku dëkk ci dëkk bi moom la ñëw wala bokk ku dëkk ci bâtiment bi mu laaj leen ñu ne waaw gars yi man ngeen man damaa bëggoon a julli julli bi xibla bi fan la ñu daal di ko nii la fekk nii la bu boobaa moom bu jullee noonu bu paree ñu daal di xam ne ndekete du woon noonu kooku du fay mm-hmm. loolu ci maanaam booloo ci Shafi'i rahmatullah alayhim li ñu wax mooy kooku du fay mm-hmm. loolu moom moom ak jumhur ñoom ñoo ci nuróo maanaam ñoom ñëpp ñoo bokk ne kooku moom ala kulli xaalim du fay mm-hmm. waaye ki nga xamante ne moo taxawal boppam laajtewul te mënoon a laaj waaye mu xalaat ne xëy na xibla nii la mm-hmm. waaye nag jéem na koo natt rek ci mbir yi maanaam daal di xëy na xibla nii la mm-hmm. ngir ne diir na ko kooku noonu moom day fay mm-hmm. beneen bi ci def nag moom mooy fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañ ni ko du fay waaye sopp nañ mu fay ko maanaam ci waxtu bi mhm. loolu kon moom mooy attey maanaam masala bi euh, loolu moom mooy wuute yi nga xam ne moom la borom xam-xam yi wuutee ci masala bi rahmatullah alayhim mhm. gis-gis na bi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala gis ci mbir mi mhm. mooy ne kooku du fay mm-hmm. loolu moom moo tax mu indi mbir mu indi buntu bi ngir leeral ne kooka du fay te loolu moom mooy li dëgër fa moom mm-hmm. te insha allahu taala loolu tamit moom mooy li gën a dëgër ci masala bi insha allah mm-hmm. mu daal di wax ne fa salla maanaam maanaam maanaam maanaam daal di wax ne waqat te dëgg dëgg nag li xew mooy ne sallama sëlmal na annabi yu yenente bi sallallahu alayhi wa fi fii rakatay zuhr ci ñaari rakkay euh, tisbaar wa aqbala mu daal di dëgmal ala naasi ci nit ñi ci ci nit ñi bi wajhi ci xar kanamam bi xar kanamam bu tedd gi sallallahu alayhi wa sallam summa topp atamma mu daal di mottali li nga xamante ne baqiya moom moo des maanaam xadis bi xadis sayyidina Abu Hurayra talbila radiyallahu ta'ala an bi nga xam ne moom la ñuy wax xadis zul yadayni insha xadis zul yadayni insha ko gis léegi nag waaye nag wuute na moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko waaye nag wuute na ak xadis bi nga xamante ne moom mooy xadiisu euh, Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi ñu romb ngir ne am na ñoo xamante ne dañoo jàpp jàpp ne xadiis buy booba la yor waaye lii tëgtale ne du booba mooy ne dafa ne dafa julli ñaari rakka sëlmal te xadiis Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu moom juróomi rakka la julli maanaam loolu mooy tegtale ne du moom léegi nag mu daal di def laaj bi nga xamante ne moom mooy ñëw ci xel yi mooy lii ana ban rapport la am ak julli ci xibla maanaam ak julli fekk da ngaa jublu feneen fu dul xibla bu boobaa li nga xamante ne moom mooy tontu bi moom mooy ne bu fekkente ne dafa sëlmal maanaam daf doon julli euh, te tisbaar la doon julli daal jublu xibla bu boobaa nit ñi nekk ci ginnaawam ñoo fa ñu ne loola fa mu nekk ñooñu tuddul xibla léegi bu fekkente ne dafa julli ñaari rakka sëlmal ngir jàpp gi mu jàpp ne julli gi mat na cest à mat na ñeenti rakka bu boobaa bu dummóoyoo wan ginnaaw nit maanaam boobu mooy du mooyu na xibla waaye mi ngi ci biir julli gi ba léegi ndax bañ ko waxee ne ko non julli gi des na dafa daal di wëlbatikuwaat daal di jugaat yeggale julli gi daal di sëlmal maanaam maanaam daal di euh, sëlmal daal di daal di yeggale julli doo ko def baada salaam maanaam loolu kon mooy tegtale ne li nga xamante ne moom mooy li ko dal maanaam euh, li ko dal euh, loolu julli la boo maanaam mooy ne moment bi mu tourné du mooyu na xibla bi te mi ngi woon ci biir julli gi ba léegi maanaam julli gi jeexagutoon donc moom ci xelam génn génn na ci julli gi waaye ci dëgg-dëgg génn ci julli gi ngir ne diggante boobu julli gi yàqu wut ngir ne bu bu doon ne génn na ci julli gi julli gi day yàqu waaye comme génnutoon ci julli gi julli gi moment boobu yàqu ngir ne amul durée boo xamante ne moo tax ñu naan julli gi yàqu na wala mu def ci ay mbir yoo xamante ne moom moo tax ñu mën a wax ne léegi julli gi yàqu na waaye kon bu boobaa loolu noonu partie boobu mu du muyu wan nit ñi kat wan nit ñi euh, maanaam dëgmal nit ñi wan nit ñi xar kanamam bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo tax kon maanaam moom day yor atte yi ki nga xamante ne dafa julli fekk fa mu jublu woon maanaam nekkutoon ne xibla la loolu moom moo moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi euh, euh, maanaam hadith mu'allaq bii nga xamante ne moom la indi fii rahimahullahu taala qaala bil isnad al-muttasil fi awwal al-kitab ilayhi haddathana Amr ibn Awn moom mooy euh, Abu Usman al-Wasiti al-Basri rahimahullahu taala mooy Amr ibn Awn ibn Aws ibn al-Ja'd as-Sulami rahimahullahu taala moom waa Basra la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee mooy Abu Usman al-Basri moom nag euh, ñi nga xamante ne ci ñoom la jàngee ñoom la solo mooy ku mel ne Hammad ibn Salama ak euh, Abdul Aziz ibn al-Majishun muy taalibi imaamu Malik boobu rahimahullahu taala ak euh, Sharik ibn Abdullah ak Hushaym ibn Bashir al-Wasiti ak Yahya ibn Abi Zaida ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ak ñoom génération bokk nañ ci ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo soloo ci moom mooy imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñoom ñoo solo ci moom ci seen euh, ci euh, waa ashaabu kutubu sitta amma ñeneen ñi nga xamante ne ñooy ñi ci des ñoom soloo wuñ ci moom ndax euh, waaye tamit ginnaaw ga am na ñeneen ñoo xamante ne soloo nañ ci moom ku mel ne al Abu Zurat ar-Razi ak imam Abu Hatim ar-Razi rahmatullah alayhima ak ku mel ne Ali ibn Abdul Aziz al-Baghawi ak Yaqub al-Fasawi ak ak Usman ad-Darimi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñoo nekk ci génération euh, mi ngi génn adduna deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne haddathana Hushaym te moom mooy ibn euh, Bashir euh, ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami al-Wasiti rahimahullahu ta'ala muy Abu Muawiya al-Wasiti rahimahullah euh, moom moom moom mooy sëriñ bu mag boobu imam Hushaym rahimahullahu taala mi ngi gane adduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog cent cinquième année bi am nañ maanaam mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme li nga xam ne loolu la Muhammad ibn Nasr wax nag nee na ma ra'aytu fi shuyukhi ahfaz min Hushaym gisuma ci sëriñ si xam ne moo gën a dàqa mokkal euh, Hushaym euh, rahimahullahu taala moom ci taabi'i taabi'i la bokk nekkoon ci génération ñoom imaamu Malik waaye ñoom imaamu Malik ñoom ñoo ko màggee tuuti. Mm-hmm. comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci at bi nga xamante ne ci la gane àdduna cent quatre wala cent cinq maanaam ñoom ñoo ko magee fukki at te moom moo leen mujjee génn àdduna ci moo ko mujjee génn àdduna ci ñeenti a euh, moom ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta te moom mooy gisoon nañ ko moom mooy Humayd ibn euh, Abi Humayd at-Tawil al-Basri rahimahullahu ta'ala moom euh, Abu Ubayda wala Abu Ubayd lañ ko al-Basri rahimahullah génn àdduna 142e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di gi nga xamante ne euh, moom taalibi Seydina Anas la ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu waaye nag mudallis la maanaam day def tadlis li nga xam ne lépp lépp loolu la dégg ci Seydina Anas comme li imam Shu'ba wax rahimahullahu ta'ala moom mooy euh, ñaar fukki xadis ak ñeent loolu la dégg ci Seydina Anas mm-hmm. radiyallahu ta'ala anhu yi ci des yëpp daf koo dégg ci ñeneen ku mel ne Sabit al-Bunani ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' moom sayyidna moom imam boobu Humayd rahmatullah Humayd at-Tawil tam rahimahullahu taala ay hadisam ñu ngi tudd kutubu sitta an Anas ibn Malik te moom mooy sayyidna Anas ibn Malik eh, radiyallahu taala anhu sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, di xaadimu rasulillahi zul uznayni Abu Hamza radiyallahu ta'ala anhu ay xadisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta moom 2286 euh, xadis moom mooy musnadam ci maanaam euh, loolu moom mooy euh, li nga xam ne ñoom ñooy xadisam yu bari amma ci saxeexe saxeex imam al-Bukhari ak saxeex imam Muslim ñoom dëppoo nañ ci cent quatre-vingt ci ay xadisam imam al-Bukhari wéetoo quatre-vingt ci xadis imam Muslim wéetoo quatre-vingt-dix ci ay xadisam mu ne annahu qaala mu ne nee na qaala Umar sayyidina Umar ibn al radiyallahu ta'ala anhuma ñaareelu sa xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di amirul mu'minin bokk ci xulafaa ar-rashidun di imam ñi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala moo leen jubal ci lépp loo xamante ne loolu lu nekk lu jubla radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom mi nga ne mm, ci xilaafaam ci la yu bëri ak gëneel yu bëree bëri ci la moom fekke na mboolem xare yi nga xam ne ñooy xare yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna ji eh, zulhijja ñaar fukki at ak ñett ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, eh, kon moom sayyidna moom maanaam sayyidna Umar ta'ala musnadam cinq cent trente-neuf hadith la euh, amma muttafaqun alayhi vingt-six hadith la amma nga xam ne imam al-Bukhari moo ko wéetoo rahimahullah mooy trente-quatre hadith imam Muslim wéetoo vingt et un ci hadith sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mu ne waafaqtu dëppoo naa ak rabbi sama borom fii salaasin ci ñett loolu nag moom mooy maanaam mooy ne lim yi nga xamante ne moom la lim loolu teg te lawul ni ci loolu rek la dëppoo ak yeneen ak borom bi subhaanahu wa ta'ala comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee inshaa allahu taala maanaam mu ne dëppoo naa ak borom bi subhaanahu borom subhaanahu wa ci ñett nee na fa qultu waxoon naa ya rasulallah ey yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam lan ittakhadnaa ay waay bu ñu jàppe woon min maqaami ibrahima ci maqaami ibrahima musalla maanaam bërëbu julliwaay wala boog mu nekk fi nga xamante ne foofu la ñuy jublu ci xibla ngir julli wala maanaam wala boog bu ñu tawaafee kaaba gi ba noppi dañuy daal di dem ci ginnaaw ga daal di taxaw foofu julli wala boog mu nekk bërëb bi nga xamante ne bërëbu ñaanukaay la fa nazalat ci la wàccee nag wattaxizu min maqaami ibrahima musalla borom subhaanahu wa taala wàcce li nga xamante ne moom mooy aaya bi maanaam ne wattaxizu na ngeen jàppe min maqaami ibrahima ci maqaami ibrahima musalla maanaam mooy bërëb bi nga xamante ne moom mooy bërëbu julliwaay bi ni maanaam wa aayatul xijaab nee na aaya bi nga xamante ne tamit moom mooy aaya bi tax maanaam muuraay daal wàcc nee na ndax man mii tamit maa ci dëppoo borom bi subhaanahu wa taala mu ne qultu ndax dama ne ya rasulallah ay yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam eh, law amarta ay boo digaloon nisaa ak sa jigéen ñi an yahtajibna ci ñu muuru bu boobaa fa innahu li wér wóor mooy ndax xam nga lu tax mu ne yukallimuhunna day waxtaan ak ñoom albarru ku baax ki wal fajiru ak ku ak ak kàccoor bi maanaam ku baax day waxtaan ak ñoom ku kàccoor it day waxtaan ak ñoom kon nag Euh, loolu moo tax kon yow ay boo leen digaloon kon ñu muuru waaye fa nazalat mu daal di wàcc aayatul xijaab aaya muuraay bi maanaam nag lii nag ñaari xew-xew bu njëkk bi moom mooy comme niñ ko gisoon ci hadith bi mu xam ne moom la doon ak sayyidat Sawda bint Zam'a radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne ci la doon wax naan xàmmee nañ la yow Sawda ah maanaam boo ba nga xam ne borom subhaanahu wa ta'ala wàcce alquran euh, di wax maanaam am na de dafa njëkk yoon la maanaam bi mu njëkkee wax. maanaam mooy bi nga xamante ne mooy ni muuraay yi ci boppam nañ ko def mm. ak borom subhaanahu wa ta'ala wàcc ngir jigéen ñi di muuru mm. mooy yaa ya yaa ayyuhan nabiyyu qul li li li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna <coughs> min jalaabiibihinna aaya boobu loolu moom moo taxoon mu wàcc mm. beneen bi ci def mooy bi mu gisee ne loolu terewut maanaam dellu di fiir ba tey maanaam ci soxna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu tax ñu daal di wax ne léegi kon waqarna fi buyutihunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula loolu moom mu aaya boobu tam moo tax mu wàcc mu daal di at bàyyi beneen bi ci def moom mooy fii nag mu ne ndax dafa am ñoo xamante ne bii ñetteel bii bii lay wax mooy dafa am ñoo yow nag kàccoor dana waxtaan ak day waxtaan ak sa soxna yi niki noonu nit ñu baax ñi dañuy waxtaan ak ñoom kon nag ah te ngay wax ñu ñuy ñuy maanaam kiiraay gi muuraay maanaam fii muuraay bi kiiraay gi bokkut ak muuraay bii de boobu beneen ciiraay gi moo tax mu ne waay waay alquran wàcc ne wa idha fa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min ghayri min wara'i hijabin dhalika atharu li qulubikum wa qulubihinna maanaam bu fekkente ne yéen da ngeen leen di laaj loo xam ne da ngeen koo soxla mm, boobaa mu ne fas'aluhunna na ngeen leen ko laaj min wara'i hijabin ginnaaw ak ciiraay zalika ndax loolu atharu moo gën a laat li qulubikum ci seen xol yéen góor ñi wa qulubihinna ak seen xol ñoom jigéen yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lii nag bokk na ci li nga xamante ne moom la euh, xanafiya yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim di sukkandikoo ngir dëgëral ne maanaam ne maanaam muuraay bi nga xam ne moom la ñuy muur ba muuraale xar kanam gi ak loxo yi loolu dafa war ndax bokk na ci liñ ciy sukkandikoo mooy dañ na bu fekkente ne soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te ñooy jigéen ñi gën a sell xool ci jigéen ñi ak sahaaba yi radiyallahu anhum nga xam ne ñooy góor yi gën a sell xol ci góor ñi ñooñu la borom bi subhaanahu wa ta'ala ne faaw noonu ñooñu na nga leen muur maanaam bu boobaa kon lan ngay xalaat ci keneen ku dul léegi loolu bokk na ci ni nga xamante ne ñoom kon noonu lañ ko layee amma ñi nga xam ne ñooy fuqaha u Maliki ak Shafi'i rahmatullahi ñoom dañu ne ah mbir mi nag dafa aju ci kiiwu euh, yent maanaam ne loolu acte boobu noonu ci soxna yenent bi rek la yem radiyallahu taala sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu taala anhunna maanaam kon mbir mi maanaam loolu daal liñ ci namoon moom mooy ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ginnaaw ba loolu wuute na ndax dafa matale ki mboolem jigéen ñi wala boog ci soxna yenent bi rek la yem sallallahu alayhi wa sallam mun wajtamaa maanaam ah hadith bi balaa ñoo jàll maanaam hadith bi li nga xamante ne moom lañ ci jàngee ci kaw maanaam mooy ne li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy ne kon bërëb bi nga xam ne moom la ñu war a jublu di ñu julli moom mooy bërëb bi nga xamante ne moom la maqaama Ibrahima ne te moom mooy kaaba gi ndax kaaba gi kon bu ñuy julli ca kaaba gi la ñu war a jublu loolu moom képp koo xamante ne juumul jammutul fàttewul ah njëkkuñu ko am loolu war na faa mën a jublu te képp ku tey. jublu feneen fu dul xibla ci sa julli sa julli yàqu na am na ki nga xamante ne nag moom buy julli dafay taamu feneen fu dul xibla mu di ko julli kooku yéeféer la loolu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon beneen mbir bi nga xamante ne moom la ñu ci xame mooy màggaayu maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam ba nga xamante ne bërëbu jubluwaay bi dañ koy tuddee ne maqaama Ibrahim maanaam bërëbu maam maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam te loolu ak yii ji aju gisoon nañ ko ci suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal minna ñaareel bi ci def moom mooy ne ay maanaam xijaab maanaam mooy ndekete muuraay gi kon maanaam acte la boo xamante ne diini moo ko wàcce waaye du waxi kenn wala jëfi kenn wala aaday kenn ngir ne euh, jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko gise woon ah ah dañ daan dem sax di tawaaf ci kaaba gi fekk dañoo nekk ñoo xam ne dañoo rafle maanaam maanaam imaginer jigéen ñi dañ daan tawaaf kaaba gi fekk soluñu yére léegi yow nan nga mën a taxawee ne kon muuraay jii nii aada yi ñoom ñooñu la maanaam te ñooña noy nii lañ daan def maanaam loolu est ce que yanoo maanaam maanaam euh, kon dañuy xam ne mbir mi du aada yi kenn ndax arab yi bu fekkee arab yi rek la ñoom amuñu woon aada di sol col gu yeneen mm-hmm. yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee ci lañ tàmbalee di sol col gu jot te loolu ginnaaw bi aaya yi nga xam ne ñoom ñooy wax aar wax mu waru muuraay gi ci la ginnaaw bañu ñu wàccee ci loola la xewe léegi nga beneen bi ci def nag mooy bi mooy ne sahaaba yi radiyallahu anhum ñoom dañu fiiri woon yenente bi sallallahu alayhi dañoo àndoon yeneen yenente bi sallallahu alayhi wasallam fiir ci seen soxna yi maam ñoom dañoo fiirle yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci soxnaam yi maanaam dañ koo fiirle ci soxnaam yi mm-hmm. te loolu moom moo jaaru maanaam moom moo jaadu wo maanaam non seulement diggante yenente bi mhm. sallallahu alayhi ak yeneen jullit ñi waaye diggante rek jullit ak moroomu jullitam maanaam ni nit ki dafa war a fiirle yeneen dafa war a fiirle yéen maanaam euh, euh, euh, mbokki jullitam yi ci soxnaam mhm. daf ko war a fiirle war rek jàpp rek ne garawut maanaam ak lu mën a xew garawut comme déedéet te dafa war a daa te beneen bi ñu def mooy te màggaay gi nekk ak ci njabootam waaw ak ci njabootam waaw naanam day fiir ci njabootam fiir ci soxnaam ay mbokk jullitam jàppale ko ci fiiraange googee te lool ndax fiir comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne dayuus mooy koo xamante ne fiir moom du dugg àjjana waaw laa yadxulul jannata dayuus ak ku ku du dugg àjjana te loolu maanaam ngir ne maanaam moom mooy moo koy mooy koo xamante ne ak nu mën a xew day ci rek naan maanaam doomam yi mën nañoo def lu ne solo sol lim goo xamante ne leer na ni lii bu ñu génnee dañuy fitnaal góor ñi mm. wala bu ñu génnee dañuy tase xale yu góor yi dañuy def nangam ak nangam nga naan leen bu leen guddee te te te vingt-deux heures lañ def maanaam xam nga kooku ku dem vingt-deux heures nga naan ko bul guddee wala boog nga toog ku ñëw ku ñu laaj rek nga ni ko mi ngi ci biir ah voilà mi ngi ci biir comme ah te loolu euh, voilà xam nga euh, loolu yooyu yëpp maanaam mbir la yoo xamante ne yu yu yu doy war la yal nañ yàlla sàmm voilà te loolu loolu lu ak yeneen ak yeneen ak yeneen la ah, mm-hmm. dafa bari maanaam ak tamit doo fiir ci ni maanaam soxna si wala xale yi doo fiir mukk ci ni ñuy solo maanaam nu ñu soloo rek grawul noo xam nga rek xale yi a jamono jii nangam maanaam amul problème alors que fii nga gis Seydina Omar radiyallahu anhu dafa fiir ne ndee mais nii ñu xattaa muuru nañ sax mais ba tey mu def encore mu continuer fiir ange googu maanaam ne même ñuy wax ak ñoom sax comme que ñëpp ay wax ak ñoom maanaam nañ def kii raay de telle sorte que comme ay kàccoor dañ leen di gis ñeneen duñ leen gis beneen bi ci def nag maanaam ay kàccoor dañ leen di gis ñu baax tamit dañ leen di gis beneen bi ci def nag moom mooy day wane tamit fiiraange googu maanaam euh, fa mu war a yegg ak ni mu amee solo ci jigéen tamit ci jëmmi boppam mu fiiree boppam mm-hmm. te loolu mbir la mu rëy rëy boo xamante ne gisoon nañ ko maanaam ne jigéen ñi bokk na ci le leen borom bi subhaanahu wa ta'ala di tagge ak di leen màggal maanaam moom mooy te boo xoolee ñoom ñu sayyidat Maryam alayhi salaam moom la alquran tudd te lenn la ko wax ne moom moo tax mu may ko doom jën ko may waxul ne daf daan julli lu bari moo tax wax ne daf daan kii maanaam yooyu yëpp woo ko dafa ne ahsanat farjaha dafa nekk koo xam ne daa fiire woon boppam maanaam daa ñoŋal pëyam mooy dafa fiiree boppam mm-hmm. maanaam caractéristique boobu moo tax yàlla mu ne wa ja'alnaahaa wa ibnahaa aayatan lil aalamiin ak beneen bi def fa nafaxnaa fiihaa min ruuhinaa mm-hmm. ñu daal di wal ci moom suñu ruux mm-hmm. ak euh, fiir mooy jalousie non jalousie la voilà bokkut ak envier pas jalousie bi tekki envier mais xam na jalousie bi may wax voilà maanaam bu ñuy wax ci diggante góor ak jigéen jalousie boobu ah sayyidat Maryam alayhi assalam waaw maanaam mooy mooy dafa ni euh, moom dafa dafa dafa ñoŋal boppam maanaam c'est-à-dire que euh, du ni muy solo ni muy waxe ni muy doxe amul dara loo xamante ne dana tax ba beneen góor di bànneexu ci moom te warta bànneexu ci moom hmm. voilà chasteté exactement mooy chasteté boobu mu amee woon hmm. loolu lay wax euh, kon loolu moom mooy tagg gi nga xamante ne moom la taggee te loolu la taggee tamit sayyidat euh, sayyidat Fatima hmm. radiyallahu anha ba ne moom bi yàlla bi yàlla dafa def ne moom ba mu nekkee ki nga xam ne dafa ñogal boppam loolu moom moo tax yàlla xaraamal sawara ci kaw njabootam maanaam nga gis ne kon nit ki euh, loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam lu lu yéeme la ak euh, léegi niñ ko neenalee ak niñ ko woyofale ak niñ ko doyadale ak maanaam jàpp ni dara garawul léeg-léeg sax li nga xamante ne moom mooy chemise de nuit yi moom la ñuy sol di ko génnee ci mbedd mi ak ay yëre yoo xamante ne dëgg-dëgg sa jëkkër rek ko war a gis léegi yooyu la ñuy def boo demee ci ci ci tailleur bi ñëwkat bi moom la lay ñëwal mu ne ak eh, eh, eh, ak effet yi muy def melax yi muy melax ak yeneen ak yeneen yooyu lañ lay yi nga génne ko mu ànd ak yoo xamante ne day am yuy melax ci suuf ba pare yuy yaraax ci kaw ba pare nga war a génne ak yëri bu mel noonu mu nekk nga def ko garam bu defee solo nga lu baax ak yeneen ak yooyu yëpp fekk dara li nga fa dara baaxu ci yal nañu yàlla sàmm subhaanallah maanaam adduna bi ñu nekk léegi maanaam c'est comme si léegi dara garawatul mm-hmm. alors que lépp a garaw imagineel imagineel ñi ñi nga xamante ne ñoo gën a fenn xol ci biir nit ñi ñooñu lay yàlla maanaam ñooñu la yàlla di wax ne doxale leen nii ak soxna yeneen bi sallallahu alayhi muy jigéen ñi gën ci jigéen ñi subhaanallah yal nañu yàlla sàmm waaw dégg nga moom mu ne wattamaa mu daal di daje nag mu ne beneen bi ci def moom mooy wattamaa daje nag nisaa'un nabi soxna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fil ghayrati ci fiira fiiri alayhi ci kawam mhm. fa qultu mani lahu ne ñeel leen asa xëy na léegi tey rabbuhu boroomam in tallaqakunna su fekkente ne wàcc na leen mhm. maanaam tàqalikoo na ak yéen an yubaddilahu ci dana ko wecc azwaajan ay soxna xayran yu gën min kunna ci yéen mhm. fa nazalat mu daal di wàcc haazihil aaya boobu lay aaya waaw yéen da ngeen di da ngeen di foofu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ngeen di foowe naan da ngeen di da ngeen di fii ci kaw léegi tey bu leen wàccee léegi yàlla dana ko dana leen remplacer jigéen ñu ko ñu leen gën waaw rek yàlla wàcce aaya bi asaa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan xayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara waaw loolu loolu kooku kooku kooku waaw Seydina Omar radiyallahu anhu yi yëpp si am na yeneen i aaya yoo xamante ne dëppoo na ci ak borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye fii ñett yii la tudd maanaam ngir ne mafhumul adad amul voilà laa yo tabar comme niñ ko gise woon ah, wallahi alhamdu wal minna waaye laaj bi fii mooy ndax soxna yenente bi sallallahu alayhi am na jigéen ñu leen gën ba naan léegi tey bu leen wacce ah yàlla dina leen remplacer par jigéen ñu leen gën bu boobaa dañ naan déedéet soxna yeneen bi sallallahu amul jigéen ñu leen gën ñoo gën ci jigéen yi ci kaw waaye nag melum ngëneel boobu su fekkente ne ñoom dañoo mooy yeneen bi sallallahu alayhi ba yeneen bi wàccu leen bu boobaa bu jëlaatee ñeneen ñeneen ñooña buñ dañ koy déggal déggal googu ñu koy déggal boole ko am maanaam mbaax ga ñooñu amoon. bu boobaa ñoom ñoo leen di gën maanaam ngir ne dañoo boole mbaax gañ am ñoom boole ci diggal seen borom kër te ànd ak diggal yeneen i sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen bi ci def nag mooy biñ ciy xamee mooy ne problème yi yi yi ñëpp di am ci seen biir kër yi moom la yeneen bi doon am sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da nga kon nag mu ne wax te bii lii tamit hadith bi dañ ciy jàngee ngëneel bu mag bu Seydina Omar radiyallahu maanaam ne moom dafa nekk koo xam ne euh, muhaddas la maanaam ku borom subhaanahu wa taala di waxal la te waaw te te loolu tamit gisoon nañ ko gisoon nañ tamit euh, li aju ci buntu boobu walillahi alhamdu wal minna mu ne wa haddathana euh, nettal nañu ibnu abi maryama li nga xam ne lii nag riwaaya karima la karimata bint Euh, Ahmad al-Marwaziya rahmatullahi alayha amma yi nga leen di riwaayaat yi maanaam qaala ibn Maryam abi Maryam la hmm. maanaam te loolu moo gën a noot inshaa Allahu taala ndax ndax lan ndax ci ki mu déggi qaala dafa ne axbaranaa xabaara nañu Yahya ibn Ayyub te Yahya ibn Ayyub bi euh, Yahya ibn Ayyub bi kii la euh, du du du ma imam al-Bukhari rahimahullahu taala solowul ci moom Euh, benn xadis ngir laye ko loolu moom moo tax mu nekk ne ki mu maanaam le fait que imam al-Bukhari rahimahullahu taala solowul ci moom benn xadis ngir laye ko mooy wane ni kon du du du du moom maanaam du du du do baatu xaddasana mhm. waaye baat bi nga xamante ne moom moo fi jaar moom mooy hmm, mooy qaala dafa wax maanaam kon moom mooy ci hmm, voilà ci ci la bokk hmm. dégg nga euh, mu ne hmm? mu ne qaala nee na haddathana Humayd Humayd at-Tawil mu ne qaala nee na sama hadith bi gisoon nañ tamaman maanaam lu mel nii mooy euh, euh, maanaam sami'tu bi mu wax fii muy dégg na hmm. li muy tekki dégg naa moom mooy maanaam ngir ne Humayd mudallis la léegi la fekk mu dégg ko ci moom loolu lay wax na xat mu dama anasan sayyidna anas mooy ibnu malik radiyallahu ta'ala bi hada ci bii maanaam kon ne taaliq bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala da ko indi ngir leeral loolu waaye euh, maanaam im ne yahya ibnu ayyub bi nga xamante ne moom la indi fii rahimahullahu ta'ala te moom mooy euh, abul abbas al-Ghafiqi rahimahullahu ta'ala imam al-Bukhari Euh, solowul ci moom benn xadis ngir mm-hmm. mm, dëgg ko mi ngi génn àdduna cent soixante-troisième wala cent soixante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis bi imam Al-Bukhârî rahimahullahu ta'ala solowaat na ko xadis numéro quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois, quatre mille sept cent quatre-vingt-dix ak quatre mille neuf cent seize imam Muslim in na ko xadis numéro mille quatre cent soixante-dix-neuf ak deux mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf imam At-Tirmidhî in na ko xadis numéro deux mille neuf cent cinquante-neuf ak deux mille neuf cent soixante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 Euh, maanaam Dimashqi ah, maanaam ngir ne loolu asl la ci moom maanaam mooy doo wax naan Dimashqi la asl Abu Muhammad mooy dakantalam rahimahullahu ta'ala euh, mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam Al-Bukhârî rek moo solo ci moom seen diggante kon imam Ibn Mâdja moom Muslim ñoom ñoo solowul ci rahmatullahi alayhi mu qaala axbarana xabaar ni ma Malik ibn Anas maanaam kon waxoon nañ ne axbarana ngir ne dafa jàng dañuy jàng ci kanamam ndax ne imaamu Malik moom la daan jàngale rahimahullahu ta'ala moom imaamu Malik ibn Anas eh, ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Himyari rahimahullahu ta'ala dakandaram nekkoon Abu Abdullah mi ngi gane adduna 93 wala 94e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna 179e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaamu suñu ngir daaru hijra rahimahullahu ta'ala euh, di borom xam-xam bu mag nitu yàlla bu sell ki nga xamante ne maanaam euh, jamonoom lu mbir maanaam moom moo nekkoon ki nga xam ne mooy kilifa gu mag gi nga xamante ne kenn doonul woon xëccoog moom ba ba doon sax dañ daan wax naan euh, maanaam laa yuftaa wa maalikum fil maanaam. ah kenn du def fatwa fekk Maalik a ngi biir Madina ba mu nekk sax wax jooju nekk règle nekk qaida maanaam bu ñuy wax dara fekk borom moom dañ naan ay wala ñuy wax dara am na ku ku fi maanaam koo xamante ne moo gën a yelloo ci mbir mi ci benn jotaay wala ci benn bërëb wala yooyu dañ naan rek eh kenn du fatwa fekk Maalik a ngi Madina maanaam ngir joxe ko exemple maanaam nga imaamu daaru hijra maanaam mu nekk imaamu këru gàddaay bi te a Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam imaamu Shaafi'i rahimahullahu comme nam ko waxe woon iza zukira al-ilm fa maalikun an-najm bu ñuy wax xam-xam moom Maalik ay biddiw ko rahimahullahu ta'ala imaam an-Nasaa'i rahimahullahu comme ni mu ko waxee léegi xamuma ginnaaw taabi'i ku gën a màgg imaam Maalik rahimahullahu ta'ala imaam boobu de maanaam ñu xamee ko teggin gu ma sëkk ak xam-xam bu yaatu te leer tam ànd ak maanaam mën di dajale asar yi maanaam mooy hadith yi wàllu hadith yi ak di ko lëkkale ak xel mu mat sëkk te rafet te sell loolu moom lañ ko xamee euh, moo tax ngiram nekk bokk ci ñeenti ngir yi nga xamante ne ñoom ñoo sax ba tey jii nii nii te bokk ci yi ñu gën a jëfe te yi gën a tasaaroo tamit euh, ci adduna bi euh, rahimahullahu taala mu ne an abdullah ibn dinar te muy abdullahi ibn dinar tabi'i bu mag boobu al-qurashi rahimahullahu taala abu abdurrahman al-Adawi rahimahullahu ta'ala moom mu ne an Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ñoom seen hadith ñu ngi ci kutubu sitta Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma muy sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon gone ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu nekk borom gëneel bu mag ba buñ koy dégg a dañuy foog ne ci mag ñi la bokkoon mm-hmm. waaye sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn àdduna wa alihi euh, wa sallama euh, euh, moom bi nga xamante ne moom la bisu Uhud maanaam dañ koo teg ci kanam Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekk moom fukki at ñeent waaye booba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàpp ni gone waaye ndax moom ba ñëwee euh, fekk mu am fukki at ak juróom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko a léegi mën ngaa bokk ci xare bi waaye maanaam bañ ko ca boolewul da doon jooy xam nga ñëw sahaaba yi radiyallahu anhum noonu lañ meloon ma bañ leen boolewul ci xeex xeex euh, xam nga te xeex boobu bokkut ak xeex yi nga ah. xeex boobu moom dangeen ngeen di jàkkaarloo gaa yi dóor jaar maanaam ak di di sànni fet ak yooyu yooyu amoon ah, mu waaye ñoom bu ñu leen daal wul boole moo tax da nga ci daan gis koo xamante ne sax waaw kii moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam am ku mu bàyyi keneen ki mu maanaam ñaari moroom ñëw kenn ki mu jël ko ki ci def euh, mu bàyyi ko mu ne ko non mais yeneen bi kon bàyyi boobu ñëw ko kii maa ko man mu ne ko ah mu ne ko waaw ñu ne bëree ñu xool ñu bëree mu daan ko di gis nga maa ko man mu ne ko waa kon kan baax na ñëwal bokk ci xeex bi waaw waaye waaw ñoom noonu lañ daan def de waaye ñëw ah, waaye man noo man ko ne la kon ni nga xamante ne noonu la ñuy tooñee kenn ñenn ci mbokk yi <laughs> waaw mbokki séeréer yi nee dañ leen indi woon ci kii tubaab yi di di kii pesé i yi da ngay gis ku ci ñëw daal di indi daal di toll magum di ci ñëw toll deux kilos ñu ne ah yow boobu ab taw fekk boobu dañoo def seen débat débat yi dégg nga kon seen Abdullah ibn moom euh, mi mi ngi euh, musnadam mooy deux mille six cent trente hadith ci euh, musnad Baqi ibn Makhlad rahimahullahu ta'ala haditham muttafaqun alayhi moom mooy cent soixante-huit hadith imam al-Bukhari wéetoo quatre-vingt-un hadith imam Muslim wéetoo trente et un hadith ci ay haditham radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mun annahu qaala neena bayna fekk na maam diggante bi nga xam ne annaasu nit ñi bi Quba ñi ngi ci Quba maanaam <clears throat> mooy masjidu Quba fi salaati subh ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci foofu la njëkk ñëw maanaam bi mu ñëwee madinatul munawwara ala saakina afdal salaam masjidu Quba googu la njëkk a defar gannaaw ci la dugg ci biir madina maam ci la defar nag jumaawam jooju sallallahu alayhi wa alihi wa waaye bañ ñëwee nee na fekk nag fii salaati subh ñu ngi ci jullik suba is rek faf rek jaa ahum mu leen aatin aji dikki maanaam am ku ñëw ci ñoom fa qaala mu ne ko inna mu ne leen inna rasulullah loolu boobu mooy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam <coughs> qad dëgg-dëgg unzila wàcc nañu alayhi ci moom allay la tax guddi guddi gi maanaam ci guddi gi qur'aan alqur'aan maanaam xam ngeen ni kon fii dangay gis ne ñaari mbir am na maanaam bu ñu xoolee hadith ba ñu yeesu da gis ne ci ca tàkkusaan ga def moom la ñu wàcc moom la ko moom la am ku romb waaye boobu masjidul qibla tay di la waaye am na fii masjidul quba la ci suba gi maanaam kon nga gis ne euh, jumaa yëpp ba ci Madina jumaa yëpp yëgandoowu ñu mbir xew-xew bi te loolu tamit mën naa ne maanaam benn mbir xew euh, ci benn koñ ci biir Madinatul Munawwara ala sakiniha afdal <laughs> salaatu wassalaam te ñëpp duñ ko yëgandoo euh. dégg nga maanaam mu ne wàcc nañ ko qur'aanul alqur'aan te aaya alqur'aan bi muy wax mooy qad nara taqalluba wajhika fi samaa'i falanwalliyannaka a tardaahaa fawalli wajhaka satral masjidil haram ba aaya ba jeex mu waqat te dëgg-dëgg umira digal def na an yastaqbila ci mu jubla al qibla al kaaba te kaaba gi fastaqbiluha kon dëgmal leen ko maanaam loolu li nga xam ne moom moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala indi hadis bi moom mooy leeral ne ñoom jublu wuñu woon qibla waaye dañ leen a yëgal ne nañ jublu qibla maanam kon maanaam jamono ji ñu tolloon ba jublu wuñu woon qibla <coughs> jamono jooju ak jamono ji nga xamante ne moom mooy jamono ji ñu jublu xibla boo boo boolee ñaari jamono yi maanaam nga gis ne ci benn julli gi la moom mooy ne benn bi dañoo juumoon bu boobaa day daal di yor àtte képp koo xam ne da ngaa juum da ngaa jublu feneen fu dul xibla comme ni nga xamante ne masala boobu gisoon nañ ko ci jotaay bi weesoo gisoon wu nañu wuute yi nga xamante ne ñoom la borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute ci boobu masala te gisoon nañ ni li nga xamante ne moo ci gën a dëgër insha allah taala mooy ne julli gi du yàqu ngir ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo jublu woon ci feneen fu ñu jàppoon ne fii mooy xibla ngir ne noor dañoo defoon seen ijtihaad jàpp ne fii mooy xibla buñ dummóoyoo ba maanaam ñu xam ne ndekete du fii ñu daal di dummóoyu dem <coughs> dulle feneen jublu feneen loolu day tegtale ne fi ñu jublu léegi euh, mooy vrai xibla bi et maanaam partie bi nga xamante ne dañ koo julli woon te jubluwuñu woon xibla hmm. loolu day tegtale ne dañoo dañoo maanaam comme maanaam partie boobu noonu yàquwul ndax bu yàquwoon dañ naan leen ah kon nag foo ngeen reprendre ak ko loolu moom moo tax su doon ne ñàkk jublu feneen fu dul xibla ci njuumte day yàq julli bu boobaa kon dañ naan leen ah kon reprendre ak leen seen julli lañ leen di wax mm-hmm. waaye comme que waxuñu leen ñu reprendre ak seen julli li muy tekki mu ñu baamuwaat ko li muy tekki moom mooy ne kon. Euh, foofa baax na maanaam ne nañ jublu woon doonte njuumte la waaye loola deefu leen ko toppee comme ni nga xamante ne ni euh, euh, li yenente bi waxoon rek sallallahu alayhi wasallam ah, ne dafa bokk ci ñett yi nga xamante ne dañ ko yëkkati ci xeetam moom benn bi moom mooy al xata'u wal nisyaanu wa mastukrihu alayhi maanaam ak njuumte ak fàtte ak lépp loo xamante ne dañ leen cee forcer maanaam te fii ñoom dañoo fàtt dañoo dañoo juumoon mm-hmm. loolu kon moom mooy ne ngir ne atte bi bi mu ñëwee moom moo tax moo tax fas tax bi lu waa ñu jublu loolu nag mu ne imam maanaam euh, partie bi ci tegu ci hadith bi moo koy gën a leeral mu ne wakaana te nekkoon na wujuhum seen xara karam ila Sham jëm ca Sham fastadaaru ci saati ñoom ñëpp ñu daal di wërngalu maanaam moom mooy istadaara istadaara mooy dañuy daal di def benn wër comme genre demi tour ah voilà pivoter voilà ñu daal di pivoter comme genre mooy loolu mooy daal di wër def wërngal hmm. ilal kaaba di jëm ci kaaba bi kon loolu maanaam day daal di maanaam mooy ne kon niñ def moom mooy ne imam bi daal di dem dox <coughs> def benn genre demi cercle <coughs> <coughs> ñi ci def ñëpp def xeetu demi cercle boobu ñoom ñëpp ñu taxaw jàkkaarloo ak moom maanaam jàkkaarloo ak kaaba gi hmm. jigéen ñi tamit nekk sa bu ko defee kenn du jaar ci kanamu kenn hmm. noonu la ñuy def loolu moom mooy li nga xamante ne noonu la ñuy doxale gannaaw gi nga xamante ne kon euh, euh, beneen bi ci des kon moom mooy ne xabarul waaxid maanaam tamit daga dagan na maanaam maanaam dañ koy jëfandikoo moom mooy bu amee benn koo xam ne wóor na ku joxe xabaar xabaar boobu dañ koy dëgëral beneen bi ci des moom mooy ne euh, parce que su fekkonte ne mbir mi dafa laaj maanaam ne am na yi jàngale bu aju ci wàllu njàngalem diine ak di jottali diine maanaam balaat gi jottali gi loolu ci buntu xabaar la dugg duggul ci buntu seede mm-hmm. moo tax kenn rek daf ciy doy di doy su fekkente ne kenn kooku wóor na mm-hmm. dégg nga euh, kon hadis hadis hadis boobu imam al euh, Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat hadis numéro 4488 4490 4491 4493 4494 ak 7251 Euh, ci Muwatta la maanaam la bi mu nekk ci Muwatta ndax gis nañ ne hadith bi ci Muwatta la jóge hadith numéro 524 la amma imam Muslim rahimahullahu ta'ala tamit indi na ko muy hadith numéro 526 imam euh, At-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 340 imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 482 ak 445 euh, kon ci waa ashaabu kutubu sitta imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja moom ñoom ñoo ko solowul rahimallahu al qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Musaddad ibn Musarhad Abul Hasan al Basri rahimahullahu ta'ala di imam bu mag boobu noonu imam al Bukhari solo ci moom ak imam Abu Dawud ñoom ñaar rek ñoo solo ci moom waaye imam al imam euh, at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom kenn ku ci nekk am na maanaam solo na ci noonu waaye dafa am ku dox seen diggante ak moom mi ngi gane adduna ci euh, cent cinquantième année yi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala nee na haddathana Yahya te moom mooy ibnu Sa'id al-Qattan imam al-Hafiz rahimahullah Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri rahimahullahu ta'ala ah, moom Yahya ibn Sa'id al-Qattan mi ngi génn àdduna 120e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 198e année ah, ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, moom mu ne an Shu'ba te moom mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi maanaam al-Ataki summal al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala voilà al-Ataki thumma al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala mi ngi gane adduna 82 wala 83e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne 86e année la génn adduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an al-Hakam te amoon na hadiisam tamit ñoom ñu ngi ci kutubu sitta moom ak Yahya ibn Sa'id al-Qattan Euh, al-Hakam mooy al-Hakam ibn Utaybah al-Kindi rahimahullahu ta'ala dakantam nekkoon Abu Abdullah wala boog Abu Muhammad wala Abu Umar al-Kindi rahimahullahu ta'ala al-Kufi maanaam moom waa Kufa la rahimahullah mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam am na sax ñu wax cent quinzième wala cent quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi Ibrahim moom gisoon nañu ko ci suñu jotaay ba wetu mooy Ibnu ibn al-Aswad an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala moom waa Kufa di imam faqih bu mag borom xam-xam fiqh bu mag boobu nit yàlla bu sell boobu radiyallahu ta'ala anhu Abu Imran an-Nakha'i al-Kufi moom mi ngi génn àdduna 46e année ginnaaw gàddaay Yonent bi a alayhi wa sallam génn àdduna 96e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> hadith bi sitta hadith euh, bi ci càllale gi ci la ñëwee woon ci li ko dalee ci euh, imam Ibrahim ibn Yazid an hmm? mhm. ci la ñëwee ci càllale gi ci biñ ko njëkkee gis ci suñu jotaay bi weesu ñu ngi woon ci euh, Mansour maanaam riwaayat Mansour ibn Ibrahim mu ne an Alqama moom mooy Ibn Qays an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala moom tamit nekk imam bu mag rahimahullahu ta'ala Euh, Abu Shibr mi ngi génnaat na soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisam euh, tam ñu ngi ci kutubu sitta an Abdullah te moom mooy Ibn Mas'ud euh, radiyallahu ta'ala anhu muy Abu Abdurrahman al-Hudhali al-Kufi rahimahullahu ta'ala mi ngi génnaat na trente-deuxième wala trente-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba Yonent bu mag boobu radiyallahu ta'ala anhu wa arda nga xamante ne mooy saahibu na'layni wal wisaadayni maanaam moom mooy euh, euh, wal wal wisaada maanaam moom mooy sa borom ki nga xam ne moo daan téejal yonent bi sallallahu alayhi wasallam dàll mi te moom mooy ki nga xamante moom mooy borom euh, borom jegenaay gi wala boog beneen borom mbàjj mi maanaam bu yonent bi sallallahu alayhi daan tukki moo ko daan téyal mbàjj mi moo ko daan téyal bagage am maanaam kooku nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo boole woon ci biir këram ci anam goo xamante ne ku bokkul ci kër gi bu dugg ci maanaam ku ku fa dëkkut day foog ne fa la dëkk mm. bu ñëwee gis ko te moom la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mayoon heure bu ko neex mu dugg ci kër gi heure bu ko neex mu génn amul benn limite bu mu ko ci tegal mm-hmm. noonu kon euh, moo tax euh, léeg-léeg ay waxam am doole moo tax nga gis Hanafiyyi rahmatullahi alayhim léeg-léeg ay waxu maanaam fatwa yi muy def moom Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala yi muy def ñu jël ko jox ko doole bu mag mm. ci kaw waxuñ ni wa yeneeni wax moo tax léeg-léeg am na comme masalan Euh, bi euh, ab kii waxee euh, bi bi ñu waxee ne ko bi ñu waxee imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala ne ko yonent bi de sallallahu alayhi wa Umar nee na radiyallahu anhu nee na yonent bu daan julli da def bu kàbbaree da daan kàbbar ruku ruku maanaam day yëkkati loxo yi buy kàbbar di ruku niki noonu buy muy kàbbar di dem pour sujjóot ji day yëkkati tamit loxo ak bu jóge ci rukoo bi mu mu mu mer bi mu ko déggee dafa mer ne euh, naka la euh, na naka la Ibnu Umar mën a gisee di xam ci loo xamante ne euh, Abdullahi xamu ko maanaam Ibnu Mas'ud maanaam ndax <laughs> ndax xam nga moom ci sàpp yu njëkk yi la daan ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ci sàpp yu njëkk la ci jamono yent nañ ni ci sàpp bi la daan ne Seydina Abdullah ibn xale yi la daan ne ca gannaaw maanaam kon ñoom bu ñu <laughs> moo tax moo tax mu mer moo tax bi ñu ko waxee loolu mu mer ne naka la euh, Ibnu Umar mën a xamee di gis loo xamante ne Abdullah yi gisu ko maanaam mooy Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala moo tax Hanafi yi rahmatullahi alayhim bàyyi xel ay waxu Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala moo tax ñoom seen euh, kii ci Hanafi yi ci ci yoon boobu la jaare maanaam seen teen i xam seen xam maanaam ci yoon boobu la jaar ndax Hammad ibn Abi Sulayman bi mm-hmm. nga xam ne mooy sëriñu imam Abu Hanifa maanaam moom taalibe imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i la muy taalibe Alqama ak Aswad ñoom ñooy ñuy taalibe mm-hmm. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu niki noonu ah, ah, jaar cam ci Seydina Abdullah ibn Abbas ñoom ñaari càllale yooyu principalement la ñam mooy Seydina Abu Hanifa an Ata an ibn Abbas mm-hmm. radiyallahu ta'ala anhu principalement imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ngiiru xanafiya yi seen xam-xam lu ci ëpp ci ñooñ ci foofu lañ ko jël ak ci Seydina Ali karramallahu wajhahu ngir ne taalibi Seydina Abdullah ibn ah, ah, Mas'ud bi radiyallahu anhu ñoom ñoo doon xam ñoom ñoo jàngewaat jël téye xam-xamu Seydina Abdullah ah, Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu moom Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu imam an-Nawawi rahimahullahu nattal na ko ba ci 848 hadith amma ci musnad Baqi ibn Makhlad 840 hadith la ci am. imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhi dëppoo nañ ci 64 hadith imam al-Bukhari wéetoo ci 60 ci 21 hadith imam Muslim wéetoo ci 35 hadith ci ay hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na salla julli na an-nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama zuhr az-zuhra ti tisbaar mhm. maanaam kon lii maanaam mooy ne mooy day leeral euh, riwaaya bële mhm. maanaam mooy day julli na tisbaar xam sax juróomi julli mhm. juróomi rakkaat maanaam kon ma xam ne ñi ñeenti rakkaa la te loola mu ne fa qaalu ñu ne ko azida euh, fi salaati ndax dañoo yokk ci julli gi maanaam kon dañuy daal di gis ne ci riwaaye bi imam bi ko Mansuur ibn al-Mu'tamir rahimahullahu ta'ala di jàngee ci sayyidina ci Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah Ibrahim ibn Yazid jàpputoon euh, euh, jàpputoon euh, kii bi xamatul ndax dafa yokk wala dafa wàññi amma bi nga xamante ne moom la ko xakam bii di jàngee ci moom moom booba fekk na moom mu daal di jàpp ne maanaam ngir ne ndax yokk la wala boog wàññi na euh, bu ñu xoolee nag man Mansuur ibnul Mu'tamir euh, moom mi ngi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma al-Hakam euh, ibn Utaybata al-Kindi rahimahullah mi ngi génn àdduna 113e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moo yaru moo amaat na noonu la mbir mi demee mooy ne ndax. mooy ne bi mu koy jàngal ak xakam moom la ko njëkk a jàngal maanaam waaye boobu moom jàppoon na mbir mi waaye bañ demee ba ay jamono mbir mi wóoratu ko moo tax nga gis euh, euh, wuute googu loolu moom moo indi wuute googu ci njàng mi loolu tamit léeg dañ ci xamee ne ndekete borom xam-xam mën naa nekk borom bu mag jàpp benn mbir ci masala jàpp benn affaire mais ñu jékki-jékki bi di dem comme dafa gëj a nettali mbir mi mu jékki-jékki. fàttalikuutul dëgg dëgg digg dëgg naka la mbir mi demee mm-hmm. loolu da koy da koy dal mm-hmm. dégg nga mm-hmm. euh, mu ne na kon fa qaalu ñu ne ko azida ndax dañoo yokk ci salaati ji julli qaala mu ne wa ma zaaka loolu mu qaalu ñu ne ko sallayta da ngaa julli xamsan juróomi julli nee na fa sana mu daal di tegale rijlay yey ñaari tànk yi wa sajada mu daal di sujjóot sajada tay ni ñaari sujjóot maanaam gisoon nañ sujjóot boobu nga xam ne mooy sujjóot baada salaam koo li nga xamante ne nag moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii moom mooy bi mu jullee dafa wan nit ñi dafa dafa dafa dafa ñëwaat wan nit ñi ci kat daf leen a dafa dafa dafa dafa daf voilà daf leen a dafa dafa dafa wëlbatiku di wax ak ñoom ñu ne ko non da nga wàññi ci julli yi hadith bi kon bokkul ak hadith bi nga xamante ne moom mooy taalif bi nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi feene rakkaatay zuhri maam ñaari rakka la ndax hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu moom juróomi rakka la julli tisbaar fii nag hadith bii mooy hadith Zul ni ñaari rakka la julli tisbaar maanaam nga gis ni bokkuñu maanaam le fait que nag kon boobaa tamit dañ ci xam ni sujjóot bi nga xam ne moom mooy ñaari sujjóot yooyu dañoo bokk ci biir julli sujjóot bi ñuy rattraper julli gi daa bokk ci julli gi mm-hmm. voilà daa bokk ci julli moo tax ñu mën maanaam mu mën a nekk lay fii maanaam mooy ni ngir dañ koy réparer beneen bi ci def nag mooy julli at nu mu mën a demee dañ koy réparer maanaam julli mën ta yàqu anam goo xamante dañ naan maanaam lu mu lëj lëj lëj lëj na koo lijjanti réparer ko voilà <coughs> beneen bi ci def mooy loolu mooy sunna mooy réparer julli gi mooy sunna waaye sunna du ah, comme affaire bi maa ngi am si ki saak ki naa damay julliwaat déedéet loolu du sunna voilà comme ni nga xam ne noon la ko mbokk yu bari defee wolof yu bari bari loolu da leen di daal naan ne yëpp jar kii graw niñ def dulli waat rek déedéet ndax ci def tamit day wane yombal gi l'islam yombal mbir yi ndax imagine saa yoo juumee ñu ne da ngay julliwaat nga jiwul juumaat ñu julliwaat ñu juumaat julliwaat maanaam kañ nga fiy jóge mhm. te loolu bu la ci seytaane jekkoo rek yàqu nga maanaam lii nga alors que tey boo juumee daal di sujjóot maanaam nga daal di xam ne ah kon jeex na te tam loolu bu lay bëri lu lay dal nga xam ne da ngay faral di juum tout temps bis bu jot au moins dina la dal bu dee saa yu bis bu ne dina la dal ci bu boobaa loolu dootoo ko bàyyee te xam mm-hmm. ngir da ngay daal di commencé dugg ci buntu was-was jax-jaxal mm-hmm. moom day commencé bari dégg nga euh, hadith boobu kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadith numéro 401. Euh, kon fii mooy ñaareel yoon yu mu ko indi dana ko indi ci Sahih bi yëpp juróomi yoon la ko indi kon dana ko indiwaat hadith numéro 1226 hadith numéro 6671 ak 7249 inshaa Allahu ta'ala imaamu euh, Muslim indi na ko hadith numéro 572 juróomi yoon imaam An-Nasaa'i euh, imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 1019 1020 ak 1022 imam An-Nasaa'i at-Tirmidhi Eh, rahimahullahu taala moom indi na ko xadis numéro 392 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1242 1243 1244 1254 1255 1256 ak 1259 eh, imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1203 ak 1205 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko kon waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko rahmatullahi ala al qaala baabu bunt léegi nag ah, fi nga xamante ne moom mooy kon juróomi bunt yooyu moom mooy li aju woon ci xibla léegi pare nañ ci wàllu xibla gis nañ ni ah, njëkkoon naa wax ci wàllu julli naka lañuy ah, maanaam julli ak naka lañ ko farataale ak ci ban moment lañ ko farataale ñaareel bi ci def mooy wax na lépp lu aju ci wàllu suturaal awra ci biir julli léegi wax na lépp lu ak xam ne aju na ci wàllu qibla léegi nag dafay ñëw insha allahu taala ci beneen masala ci beneen mbir boobu nag mooy gën a gudd boobu cinquante six buntu la ci indi ngir leeral bërëb yi ñuy jullee ak jàkka ak teggin yi ci aju voilà bépp bërëb bu ñu mën a jullee lan la ak lan mooy jàkka ak teggi yi nga am ne ñoo aju ci teg ci jàkka ak li na def ci jàkka ak li ci daggaluta def bu boobaa nag maanaam préjugé yi yéeg liñ jàpp ne cliché yiñ tega yépp nañ ko dindi ba pare hmm. parce que am na mbir yoo xam ne man naa ne ci jàkka waaye awaami jàpp nañ ne manta ne hmm. am na mbir yoo ne manta ne ci jàkka waaye awaami daañ jàpp ne man naa ne hmm. loolu day am am na yoo xam ne teggin la gu wax gu jàkka gi laaj yoo xamante ne ñu bari dañ koy réere yooyu yëpp nag imam al-Bukhari rahimahullah taala indi na ko mu guddal ko ci cinquante six buntu ngir leeral loolu bii nag moom mooy buntu bi nga xamante ne moom mooy bu njëkk bi mooy baabu buntu hakkil buzaati maanaam xoos euh, ay tuflit mhm. bil yadi ci loxo minal masjid ci jàkka maanaam mooy jàkka bu fekkente ne dafa am bu ci dal mhm. moo xam ci biir jàkka ji la wala ci biti jàkka ji la nga war koo xoos ngir mën a dindi li nga xamante ne moom moo ci nekk loolu nag euh, nekk gi mu nekk lu war su fekkente ne nit ki daf koy gis euh, ak maanaam loolu ñëpp ci dëpp maanaam ne dañ ko war a dindi te nit ki bu fekkente ne moom moo ko def loolu te ñàkk xorma bu réy la ci jàkk ji mm-hmm. ak ñàkk teggin mm-hmm. maanaam tufli ci jàkk ji maanaam ci suufu jàkk ji boobu nag mooy jàkk yi nga xamante ne dafa am suuf mm-hmm. am jàkk ji nga xamante ne euh, ay basan la am ak ay sijaada loolu waxaale wuñ ko waaw <laughs> loolu moom <laughs> dañ ko te bu boobaa mboolem yi nga xamante ne ñoom ñoo yor jëmmi àtte boobu maanaam dugal fa maanaam euh, di taqal di fa salteel di tilimal ah ak yooyu yëpp day daal dugg ci buntu boobu ngir ne tuflit ak ñandaxit ak xeetu ak xaxtandiku ak ñàkk yooyu yëpp duñu ay sobe mm-hmm. Mm-hmm. dégg Euh, baat maanaam euh, masjid fii nag bu ñu ko waxee jàkk maanaam bi nit ñi di daje di julli moo tax ñuy wax donte mën naa làmbaale fépp foo xamante ne dañ koo waajal ngir di fa jullee ngir ne jàkk yi am na jàkk ji nga xamante ne moom lañ ñëpp di daje mm-hmm. am jàkk yi nga xam ne jàkk kër gi la te loolu lu ñu sopp la tamit maanaam ci biir kër gi nga am place boo xam ne danga koy teg mu tudd jàkka mm-hmm. maanaam nga xam ne booy def say naafila foofu nga koy defee loolu lu ñu sopp la say yenn si kar yi leen lawraat yeeg yooyu mm-hmm. nga di ko fa defee Euh, su fekkente ne euh, beneen bi ci def moom mooy jàkka yi jàkka yi mbedd wala lu ñuy tuddee jàkka yi marché mm-hmm. maanaam nga xamante ne loolu nit ñi dañ fi ñëw di julli à tour de rôle mm-hmm. ngir ne bërëbu liggéeyukaay yi moo tax maanaam muy marché ba wala entreprise ba wala yooyu moo am jàkka boo xamante ne duñ fa julli julli juróom yëpp ngir ne julli juróom yëpp duñu fa fekk waaye nag jamono yem fiñ ci maanaam fu fa nit ñi rombee ñu def à tour de di fa ñëw mhm. yooyu yëpp benn bu ci nekk dañoo am seeni teggini bopp waaye ñoom ñëpp bokk nañ benn teggin bii mooy ne waruñu fay tufli waruñu ko taqal waruñu ko tilimal waruñu ko saldeer ak yu mel noonu loolu ñoom ñëpp ñoo ko bokk mhm. da nga mun a qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Qutayba te moom mooy ibnu Sa'id ibnu Jamil ibnu Tarif Ah, al-Baghlani rahimahullahu ta'ala Abu Raja al-Balkhi rahimahullah ah, eh, rahimahullah as-Saqafi eh, imam bi imam wax nañ la ko nee nañ la eh, mi ngi génn àdduna 150e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 240e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wo imam waa ashabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ay xadisam ba mu def imam Ibn Maaja te imam Ibn Maaja solo na ay xadisam waaye dafa am ku dox ci waaye loola tax bokkul ci juróom-ñeent ñi nga xamante ne ñoom waa saabu kutubu sitta dañu solo ci ñoom directement. Mm-hmm. Eh, imam Qutaybata ibn Sa'id ci gën a màgg ci sëriñu eh, imam an imam ah, muy imam sëriñu imam An-Nasa'i bi gën a màgg mm-hmm. mooy mooy bi ci gën a màgg. Mm-hmm. imam eh, Muslim tamit rahimahullahu taala bi muy tàmbalee wër dem na dajeeg moom moom la njëkk a dajal. rahimahullahu taala imam al-Bukhari ak imam Muslim ñoom fonk ko fonk ba tax na daanaka bokk na ci ñu gën a mag ñi gën a bari lu mu solowee ci moom. Euh, te imam al-Bukhari solo na ci moom 308 xadis imam Muslim solo ci moom 668 xadis te bokk na ci euh, màggaayu imam bi rahimahullahu taala mooy ne euh, imam la boo xamante ne dafa dafa gis maanaam génération yu bari en même temps mm-hmm. taseeg ñu baree baree bare comme niñ ko waxe woon nga xamante ne tase nag ñoom imam Malik ñoom imam ñoom Sufyaan yi ñaari Sufyaan yëpp dase naag ñaari xammaat yi wala sax ñetti xammaat yi mën nañ ko wax ah, dase naag eh, eh, ñeneen ak ñeneen eh, ci ci ci moom ñoom imam Shafi'i imam Ahmad ibn Hanbal Ali ibn al-Madini Yahya ibn Ma'in Ishaq ibn Rawayi ay Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah ala al-jami' tase na ak ñoom maanaam mu nekkoon imam bu màgg a màgg a màgg rahimahullahu ta'ala mu ne kon nag moom euh, Qutayba ibn Sa'd ba pare ci asmaa'u mufrada yi la bokk maanaam mooy ñi nga xamante ne seen tur benn la foo déggee ci kutubu sitta Qutayba amul keneen kii rek la Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif al-Baghlani rahimahullah muy Abu Raja al-Balkhi al-Thaqafi rahimahullah doo ko jaawale cent cinquantième année la génn la gane àdduna deux cent quarantième la génn àdduna hadith bi ñu ngi ci kutubu sitta mm-hmm. loolu boo ko jàppee jeex na mm-hmm. kenn kii amul keneen mm-hmm. rahimahullahu taala mu ne qaala dana haddathana Isma'il ibn Ja'far rahimahullahu taala mooy Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari rahimahullah daqantal mooy Abu Ishaq ak Abu Abu Ibrahim rahimahullahu taala mi ngi gane adduna cent septième année ginnaaw ga dayen tim sa sam taqriban maam ci lu jege mi ngi génn adduna cent quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kutubu sitta yëpp 144 hadith la ci am. Mm-hmm. Euh, imam al-Bukhari am na 41 hadith ci ay haditham rahimahullahu ta'ala an Humayd te moom mooy at-Tawil an Anas te moom mooy. Ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiyya ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ra'a dafa gis mukhamatan ak xaxtandiku. Mm-hmm. fil qibla ci qibla bi. Mm-hmm. subhaanallah xoolal imam al-Bukhari rahimahullah ni muy doxale maanaam euh, xam ngeen ni tuflit tuflit ak xaxtandiku benn. tuflit euh, euh, moom mooy li ci kaw rek crachat xaastandiku ci dënn lay jóge ah mmh. moom ngay moom ngay génne ci dënn mmh. mu daal di génn mmh. dégg euh, waaye moom buntu bi ni mu ko tuddee mooy bu zaq la wax tuflit la wax waaye xaastandiku la tudd ci hadith bi lu tax ngir ne xaastandiku moo tuflit ñoo bokk àtte te xaxtandiku moo gën a foor kon comme moo gën a foor kon nag euh, maanaam àtte bi àtte bi ma dama la bëgg a indil àtte yi tuflit waaye dama laa bëgg jàngalaale ne la xaxtandiku tamit moo ni ñuy dindee tuflit rek dañuy dindee xaxtandiku amul ni plus ni moins dégg mu ne kon fil qiblati ci qibla bi nee na fa shaqqa mu daal di euh, diis zalika loola alayhi ci moom xatta mbéte royee ñu daal di koy gis fi waj yi ci xar kanamam loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jànge mooy ne loola lu garaaw la ndax loo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam loola day tax yenente bi euh, mbir mi naqari ko ba tax ñu koy mën a gis ci ci xar kanam gi loolu li muy tekki mooy mbir moomu lu garaaw la ñàkk te loolu koo ku jàpp ni xaraamul garaawul wala boog dañ ko sit kese mooy vraiment xamuloo lu garaaw kon parce que Ah, yeneen bi sallallahu alayhi la koy jaaxal la koy ti la koy naqari mm-hmm. di ko indil ak njàqare mm-hmm. ah, ba tax mbir mi di di di feeñ ci xar kanamam ba nga xam ne sax nëbbatu ko dafa feeñ mm-hmm. loolu mooy ne lu garaaw la quand beneen bi ci def moom mooy ne dañuy xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ah, moom daanu nëbb dëgg-dëgg ni mu mel maanaam ak li mu li mu li li muy apprécier mbir yi bu kontaanee day wane ne kontaan na comme niñ ko xadis yi wanee bu bu kontaanul it dañuy xam ne kontaanut comme ni ko xarit yi waxee maanaam du fi nekk di dem di di di wane di di kontaanul ba pare muy wane ne kontaan na am mm. yu mel noonu wala ni jàpp ne garaawul déedéet bu garaawee danaan garaaw na mm-hmm. te noonu la koy wanee te noonu lay feeñee ci xar kanamam te loolu mooy mandargay dëggu mm-hmm. loolu day wane dëggu gu mat sëkk gi nga xam ne noonu la dëggoo ndax dëggu mooy dëggu définition bi gën a baax ci dëggu mooy euh, dëppoo bi nga xamante ne moom la biiru nit ki ak biti nit ki dëppoo mm-hmm. loolu mooy définition bi gën a baax ci dëggu mm-hmm. koo xam ne biiram ak bitim ñoo ñoo nuroo mm-hmm. maanaam li muy feeñal ci biti mooy jëmmi li nekk ci moom ci biir voilà du du du du reetaan mi fekk maanaam comme li ñuy wax bañ bëñ weex na waaye dereeta ko lal loolu du du du moom loolu bokkul ay biram <coughs> beneen bi ci des mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan na kontaan waaye daan na mer tamit mm-hmm. loolu dañ ko ci xamee te loolu waaye nag nañ xam ne daanu kontaan wala mu mer lu dul ngir yàlla mm-hmm. saa yoo xamante ne kontaan mer na daf fekk ne yàlla moo tax mu mer saa yoo xamante ne kontaan na day fekk ne yàlla rek tax mu kontaan moo tax ñu gën a màgg ci wilaya te gën ko incarné moo tax wilaya ñu bari dañ koo fooge ne niñ koy ni ñuy li ko mandargaal mooy yenn actes yu bari yenn jëf yu bari yi déedéet wilaaya li koy màndargaal mooy di bëgg ngir yàlla di bañ ngir yàlla di mer ngir yàlla di kontaan ngir yàlla koo xamante ne loolay caractéristique loolu mooy màndarga wilaaya bi gën a leer mhm. voilà te nit ku la gën a mën a incarner loolu moo la gën a nuróog yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci biiram dégg nga euh, moo tax loolu mooy caractéri caractéristique mafatih yi mafatihul kunuz yi ahlul itlaq yi loolu mooy seen caractéristique mooy dañuy kontaan ngir yàlla dañuy mer ngir yàlla dañuy bëgg ngir yàlla di bañ ngir yàlla voilà di di jariñe ngir yàlla waaye di tegee ay daan ak lor ngir yàlla voilà lépp yàlla la voilà am na ñi te loolu mandargay mat la mandargay matadi nag am na yu yoo xamante ne dinañ am maqaama yu waaye dañoo matadi ba tey ne ñoom lenn rek lañ man mooy di kontaan ngir yàlla ak di bëgg ngir yàlla mais mënuñu bañ ngir yàlla ak di mer ngir yàlla mënuñu loolu moo tax netteel nañ dara benn wàllu boo xam ne dafa ñëw ci kanamu borom subhaanahu wa borom bi indil ko ay jafe-jafe yu mag ci àtte bi mu koy àtte mu ne ko lu tax mu ne ko parce que damaa gis ne musuloo ma bañal wala nga meral ma ngir man maanaam amul dara benn situation bu boo xam ne ne da mer te li waral nga mer mooy dañoo ah dañoo dañoo dañoo def lu jaaduwul loolu tamit dafa bokk ci mbir yi loolu fokk ñu xam ko te ñàkk mer ngir yàlla ak ñàkk euh, bañ ngir yàlla loolu dafay indi beneen musiba. mooy ay musiba dañuy xew mm-hmm. euh, ñuy toj dëkk bi mu mel ne dara xewul parce que lu tax mm-hmm. parce que jëmmi mer yow maanaam yow yow amul doo doo doo doo doo réagir dara du la naqari parce que da ngaa jàpp ne mbëggeel maanaam yow da ngaa jàpp ne loolu ñu bari dañ ciy juum mooy buñ naan yoonu tarixatul mahabba yoonu mbëggeel foofu ñu bari dañ fay juum parce que dañuy jàpp ne mbëggeel gi mooy am amul amul xeetu mer amul xeetu eh, teg daan amul dara loolu déedéet parce que koo bëgg da koy bëgg le la mu bëgg waaye da nga koy bañ le la mu bañ bu dee bëggeel ga wér na bu mbëggeel ga koy bëgg le la mu bëgg nga bañ le ko la mu bañ noonu la ñuy bëggee waaye bu fekkente ne la ma bëgg la nga bëgg rek nga ma bëgg le waaye la ma bañ bañ le woon ma ci dara loolu moom mooy ne lu baree baree baree mën na maa gaañ te yow du la naqari du la sa yëngal lu baree bari xorma yu bari ci diini ji mën nañ koy xotti suba ak ngoon guddi ak bëccëg dara teewul noonu ñun bëggeel lañu xam ne bëggeel lañu xam mooy loolooy bëggeel loolu mooy jëmmi mbëggeel loolu mooy mat yeneen bi sallallahu alayhi moo tax dañ ko wàcce mu nekk bashiran wa nadhiran di kuy bégale waaye di kuy xuppaate yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ëppoon yërmande ñëpp waaye bu gaa yi ku ñu war a dagg loxo moo daan dagg loxoom ya ah. moo tax mu ne bi bi amee ku ñu war a dagg loxo bi ñu ne parce que dafa sàccoon waaye comme ci ñu tedd ñi la bokkoon notable yi ci la bokkoon ñu ne duñ ko dagg ba ñu woo ki nga xam ne moom la gën a sopp Sey Seydina Usaama radiyallahu anhu ngir mu def euh, intervention dafa mer ànd ak ki dafa mer ba ba ba ay ba Seydina radiyallahu anhu rëccu ko lu tax dafa mer ba ba affaire bi feeñ sibit gi sibit gi feeñ fii ni ni mu mere ni lii moo yàq xeet yu njëkk yi mooy ne notable kilifa ci ñoom bu defee loo xam ne dañ ko war a teg daal kenn du ko ko teg. néew doole yi rek la ñuy àtte di leen teg daan bi lii moo yàq xeet yu njëkk yi lii moo leen alagoon waat naa yàlla ne Fatima doomu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi bu sàccoon damay dagg loxo bi moo ko doon def de ah ki ñu raj mu sànni ko xeer ba mu dee moom moo ko def xadiis waroon yi ne gis ngeen ni ñoo ñu tuur seeni bët bàyyi leen ci jant bi ñu ñu ñu ñaan ndox kenn doxu leen ba ñu dee yeneen bi moo ko def sallallahu alayhi wasallam kan moo mën a prétendre ne gën a moo ko ëpp mbëggeel gën a mën a prétendre ne moom moo ko gën a euh, euh, maanaam moo ko ëpp ëpp ëpp yërmande moom mi nga xam ne mooy jëmm yërmande sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu daa bokk ci mbir mi mm-hmm. képp nag koo xamante ne benn côté bi rek ngay teg mooy ne neex na neex na neex na neex na li nga nekk du yoon boo def wàllu yit am nga manquement bu fif bu leer bu fekkente ne naqari na naqari na naqari na rek ngay wax it loolu it du boo def wàllu it am nga manquement bu fif bu leer li nga xam ne moo jaadu mooy nekk ci digg bi alquran noonu lay wax alquran day tudd ajjana di tudd sawara daanaka fu mu tuddee àjjana xool ko ci wet gi dana ko tudd safara fu mu tuddee safara xoolal ci wet gi dana tudd àjjana fu mu tuddee yéefiir yi ñu baax ñu bon ñi ak lañ leen war a teg dina tudd ñu baax ñi ak lañ leen war a teg maanaam mbir mi équilibre la mm-hmm. hatta yahuud yi waa ahlul kitaab sax daf ni laysu sawaa ak ñoom ñëpp yamuñ mm-hmm. am na ñoo xamante ne boo ko leen joxee eh, wa minhum in ta'manhu bi dinaarin laa yu'addihi ilayka wa minhum in bi qintaar yu'addihi ilayka wa minhum in tu'addi eh, eh, in ta'manhu bi dinaarin laa yu'addihi ilayka illaa maa dumta alayhi qaa'iman am na ci ñoom ñoo xamante ne ci yahuudi wala nasaraani surtout ci nasaraani ñoo xamante ne boo leen joxoon qintaar qintaar mooy boo maanaam mooy mooy rek comme comme lu tollook Euh, euh, euh, lu tolloog jaru jaru maanaam ab montage alal xaalis nga dénk leen ko boo ñëwee nanga leen ko joxe woon noonu lañ la koy delloo am na ci ñoom nag ñoo xamante ne boo leen joxoon benn diinaar kese benn dërëm kese duñ la ko delloo lu dul nga taxaw sax ci ne da ngay porter da ngay def nangam ñu doog la ko jox mm-hmm. maanaam ñoom yamuñ ànd ak loolu ñi muy waxal du tey jullit maanaam équilibre maanaam pondération boobu loolu mooy diine voilà damay kontaan ngir yàlla mais damay mer aussi ngir yàlla bu mer jotee ma mer wax reetaan su jotee ma wax ree mais wax mer su jotee ma wax mer dëgëral parce que mbir mi noonu la deme leneen lu dul lii ak matadi lay wane ci ki nga xamante ne moom mooy doxale noonu mbir mi nag nii la du neneen mu ne fa qaama moo tax yeneen bi sallallahu ba mu gisee ba mbir mi bu mu ko naqaree noonu ba mu feeñ ci xar kanam fa qaama dafa taxaw fa xakkahoo mu daal di koy xoos bi yadihi ak loxo maanaam li muy tekki nag moom mooy jëlu ko xoosal ko boppam ak baaraama waaye li ko xoosal mooy dafa jël morso wala euh, benn kii euh, ordure moom mooy euh, comme tàndarma xaw kii euh, wala déedéet kii bi euh, bant bi bant tàndarma bi mm-hmm. maanaam dàtt gi dàtt gi du bant bi waaye dàtt gi mm-hmm. maanaam nga xam ne day am ay filet nii moom la jël xoosee ko ko oh. te loolu mm-hmm. loolu day tegtale ne ah day day day maanaam mooy ne defi ko ak loxoom directement maanaam mi ngi mel ne kon ab morceau la jël wala papier wala yooyu xoose ko ko waaye loxoom la ko xoose maanaam moo tax mu wax ne ak loxoom la ko xoose maanaam ngir mën koo dindi kon loolu dañ ci xam ne boo woowee noonu lañ koy dindee fa qaala mu daal ciy teg ne inna li wér bu war mooy ahadakum kenn ci yéen iza qaama su taxawee fii salaati yi ci jullim fa innahu na wér boobu li wér bu war mooy moom yu naa ji day diyaaleeg rabbahu boromam awwal boog na inna rabbahu naka boroomam baynahu mu ngi ci diggante boo baynal xibla bi ak xibla bi maanaam booy booy wax booy nekk maanaam lii dañ ci xamee ne sooy sooy julli da ngay déeyaale ak sa borom déeyaale nag mooy waxtaan gi ngeen di waxtaan fekk kenn ku ci nekk day wax ci secret mm-hmm. lu tax ngir ni xol bi muy julli li ëpp solo ci julli bi xol bee koy def mm-hmm. maanaam di waxtaan ak borom bi subhaanahu wa muy wax nga koy tontu wala ngay tontu muy wax comme niñ ko dinañ ko gis insha allah euh, hadith sourate Fatiha bi nga xam ne bu ne euh, ne bu ne bismillah bu ne alhamdulillahi rabbil alamin mu ne hamadan borom bi ne hamidani abdi sama jaam bi sant na ma mu ne arrahmanir rahim mu ne asna alayya abdi sama jaam bi tagg na ma dolli na euh, ma mu ne maliki yawmiddin mu ne majjadani abdi sama jaam bi bàkk na kañ na boo ne iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin mu ne haazaa baynii wa bayna abdii wa abdii maa sa'ala lii mooy sama diggante ak sama borom ak sama ak sama jaam bi sama jaam bi lépp lu mu laaj danaa danaa ko jox boo ne mu ne ihdinaa siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin mu ne haazaa li abdii wa mu ne mu ne wa li abdii maa sa'ala lii nag sama jaam bi ko moom sama jaam bi la mu laaj jox naa ko maanaam nga gis ne kon diyaale la mm-hmm. gu am. naka noonu bu jàng alxuraan bi jàng alxuraan mooy ne jàng alxuraan ci sa làmmiñ yow maanaam alxuraan ndax alxuraan waxu yàlla la yow da taxaw taxawaayu ku ko wutu ci di ko ci di wax li nga xam ne moom la wax maanaam moom borom bi subhaanahu moo feeñal alxuraan maanaam kàddoom ci sa làmmiñ yow wala ci làmmiñu imam bi leen jiite bu ko defee nga dégg ko ko état que ni borom bi mooy wax ak man te moo may feeñu ci ay. ci ay kàddoom moo tax kii julli kooku dafa war a comprendre que ni yàlla mooy mooy wax ak moom maam day déeyaale ak yàlla day waxtaan ak borom subhaanahu wa taala mm-hmm. comme li imam Abu Hanifa waxoon rahimahullah bu ma bëggee waxtaan ak maanaam man bu ma bëggee waxtaan ak yàlla damay daal di commencer damay dem julli mm-hmm. su ma bëggee yàlla wax ak man damay jël kaamilu alxuraan bu ma jàng alxuraan mm-hmm. waaye xam ngeen ni partie wu loolu li tax mooy ne partie wu julli lu ci ëpp nit ki mooy wax mm. waaye teru daa war a yëg ne boromam mi ngi koy dégg mi ngi jàkkaarlu moom di ko déglu mm. moo tax mu tekki ne wala boog bu may julli mm. yàlla moo nekk sama diggante man ak xibla bi kon gis nañ ni kaaba gi xaqiiqatan du ci moom laa jublu loolu mooy zahir bi waaye baatin bi mu te mooy li gën a foor ci man mooy ne yàlla laa jàkkaarloo la dégg lool tamit beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ciy jàngee mooy ne kon borom subhaanahu wa ta'ala nekkul ci bërëb ndax lu tax ndax bu doon ci bërëb la nekk mënta nekk en même ci kaw aras toog ah nekk fa et en taxaw jàkkaarloo man bu may julli ba pare en même ki jàkkaarloo te mu jàkkaarloo kii maanaam loolu mooy bu bërëb yi wuutee dañuy xam ne nekkul ci bërëb kon borom subhaanahu nekkul ci bërëb kon wax ji bu lii tajal lii la feeñuwaay la borom subhaanahu wa ta'aala dafa feeñoo nit ki mooy ne nit ki xolam la borom subhaanahu wa di feeñu di wax ak moom di déeyaalee ak moom loolu la baat bi di tekki moo tax mu ne borom bi lay déeyaaleel wala boog wala boog borom bi moo nekk diggante moom ak xibla bi maanaam kon dañ ci jàngee ni baat bële moo firi bii bii firi bee mooy déeyaale gi ngay déeyaale moom mooy ne sa xol yow yàlla nga ci war a teewoo mm. ngay wax ak moom. ci foo xamante ne bërëb amu fa xadratul qudsi xadara bi nga xamante ne mooy bu sell bi kawe te sell sellte moo tax képp kuy julli day def rañaan boobu bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam defoon na ci biir xadara beneen bi ci des mooy ci biir xadaratul ahmadiyya ahmadiyya ba yamul ci muhammadiyya ahmadiyya moo tax julli nit ki bu koy def position yi muy am yëpp mooy position wu ahmad alif bi taxaw bi xaa bi mooy bu rukoo miim gi bu sujootee bu toogaatee bu daal gi maanaam mooy ndax xaqiqatu ahmad yi lay mooy ci xadaratu aynu ha foofu lay taxawee maanaam ci mihrab boobu hmm. foofu la nekkaate ak borom subhanahu wa ta'ala ha mooy Euh, enceinte hermétique buñ ko doon firi noonu la ñuy firi enceinte hermétique xam nga ha da d'ailleurs heureusement tubaab bi ha hermétique h lay tàmbalee <coughs> voilà wala boog le le o o d'origine hermétique comme o gis nga o ni def mm-hmm. d'origine hermétique waaw ah. foofu ci xadara bu sell boobu yenente bi sallallahu alayhi ci la jàkkaarloo woon ak borom subhaanahu wéetoo nag moom nit ki buy julli ci loolu lay ne maam nit kuy julli bu amee teewlu bu tuuti sax da koy yëg day yëg ne fi mu ne dafa nekk di déyaale boromam mais ci enceinte bu hermétique bu tëju boo xam ne am na yu bari léegi xam nga doon ko mënati ndax armal gi mu ne dootul mënati yu bari day mel ni ku tëj ku ñu tëj ci benn centre ci benn fi foo xam ne manu faa jóge ba bu sëlmalee lay doog a comprendre ne maanaam bu amee teewlu bu daw a dina am lu mu yëg ci loolu ndax xadara xadara boobu loolu moom loolu mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lay dugal ci biiram ci xadara boobu te loolu kon teggin la laaj kon bi ngay defee loolu dafa laaj tan nga jox ko teggin bi mu laaj moom la moom lay wax fii mu ne wala waaye mu ne falaa yabzuqanna bu mu tufli ahadukum kenn ci yéen qibala qiblatihi ci li jàkkaarloo qibla dégg nga ah, walakin waaye nag an yasaari yi ci càmmoñam wa tahta qadamayhi ak ci ronu tànkam yi maanaam ah, te mooy loolu nag ci suufu tànk bi mais tànk gauche bi foofu lay tufli waaye bu muy tufli bu mu génne xaraf ndax bu xar bu ko tayee génne xaraf bu ko tayee génne xaraf day mel ni ku wax ci biir julli gi te julli waroo caa wax lu bokkut ak julli voilà ngir ne masala boobu masala yooyu waxu waxaguñ ko mooy nit ki su su su juumee wax ci biir julli ci loolu waxaguñ ko mais fii mën nañ tënk benn mbir mooy ne Hanafi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne lépp lu ma wax ci biir julli gi lu ma mën di wax lu bokkut ak alquran xabaar sant yàlla ak yooyu noonu lépp lu ma wax ci biir julli gi yàq na julli gi tey naa ko wala teyu ma ko ñoo ci yam voilà tekkatal yi ci def sax yi ay fekk ñi nen ñi naan ay bu fekkente ne eh, li nga tay nga koog te yooyu ñoom fekku leen ci wa non maanaam lépp lu bokkul ci ci ci yi ñu daganal yi hmm. voilà maanaam comme par exemple nit ki wóbbali bu dee ñi ci def loolu du du yàqu julli maanaam wóbbali te xam nga tayoo wala wala nit ki sëqat boobu boobu ñoom même ñoom bokk wóolewuñ ko ci waaye xam nga ak yu mel noonu maam lépp loo xam te day yàqu julli daal maam lépp loo xam ne wax na kii ñoom boolewul dañ ko boole ci yàqu julli mais comme quoi loolu lu mat a bàyyi xel daan ñëw nag ci masala yi insha allahu taala ndax mbir ay situation yu bari la wax ci biir julli loolu yëpp daan ci ñëw insha allah mais ay situation yu bari la am na situation wax naa parce que tay maanaam wax naa tayu ma loo xam ne maîtriser wu ma sama bopp comme ku wóbbali ku sëqat ku yooyu du yàqu julli ki nga xamante ne moom mooy euh, beneen bi nga xamante ne euh, dama dañ ma juum dama juum wax ci leneen tayu ma ko loolu du nga xamante ne moom mooy damaa bëggoon a wax par exemple sami allahu liman xam moo allahu akbar mais tayuma ko loolu du yàqu julli ku masalan ku et cetera ay xeeti façon yi juumte la yu bari voilà ay façon la waaye par exemple su fekkente ne damay wax loo xamante ne euh, euh, maa ko maa ko maa ko tey maanaam tey par exemple bu may jàng alxuraan ba mu yàgg ma génn alxuraan gi nekk ci leneen maanaam man ihdina siratal mustaqim teewlu ma bu baax ma wa ala alihi haqqa qadrihi miqdari azim ndax xam nga wala la par exemple <laughs> tayu ma ko bu dee maa ko tay du yàqu julli gi tamit mm-hmm. voilà voilà c'est maanaam damay wax li gën a dëgër rek ci wax yi ngir après daan ci ñëw ci mazhab bu nekk nan la wax hmm. ñëw ci li gën a dëgër rek insha allah hmm. euh, loolu tayu ma ko kon du yàqu julli yi hmm. euh, damay wax loo xamante ne dama wax mais masalan dama dem di wax a ah, euh, loo xam ne man maa ko tey mais li tax mooy ne dafa war maanaam li ma wax dafa war parce que bu dee li ma wax warul comme fayal gaz bi yooyu loolu day yàqu julli moom loolu moom daan lu moom ñëpp ci dëppoo <laughs> waaye bu fekkente ne li ma wax dafa war par exemple xale baa ngi daanu maanaam ci ci taal bi mm-hmm. loolu dafa war loolu ma wax ko maanaam mënu ma prétexte ne damay julli mm-hmm. que ni xale bi léegi mu dugg ci taal bi kër ne dama naan non damay julli mm-hmm. déedéet moom mënu ma prétexte ne damay julli silmaxa baa ngi waaj a daanu ci teen bi munu ko prétexté ne damay julli maanaam loolu wax gi dafa war dafa war obligation la mu wax mais est-ce que loolu day yàqu julli loolu tamit loolu mooy li gën a dëgër mooy day yàqu julli ndax man maa ko tey maanaam fekk maa ngi ci biir tayeef kooku day yàqu julli léegi am na yeneen yoo xamante ne tayeef la te du yàqu julli mooy yiñ gis ci suñu xadiis yi weesu gis nañ leen noonu mm-hmm. waa ji def la ki ne maanaam comme ku ne ah yéen ci saa sax mais yow da yokk wala da ngaa wàññi mm-hmm. waaw ngir yéwénal julli gi la ngir defar julli gi la mm-hmm. loolu tamit bu fekkente ne dafa tuuti liñ wax te dañoo yem rek ca lañ war a wax loola du yàqu julli gi moo xam imam moo ko wax wala keneen a wax waaye nag balaa balaa keneen di wax ku dul imam daf ko war a dafa war a fekk ne junju na ak def na lim wara a def yépp te mënuñu ko wax te te te te te te te te mënta comprendre maanaam fokk ñu wax pour imam comprendre mm-hmm. boobu la dul yàqu julli gi mm-hmm. mais su dee wax na te fekk mënoon naa bañ a wax mm-hmm. ngir ne dafa xaw a bari wax rek loolu day yàqu julli imam bi tamit buy buy wax fokk mu nekk rek li nga xam ne mooy li yem ci li ñu war a wax hmm. yooyu yëpp duñu yàqu julli gi hmm. yaa ngi dégg hmm. waaw mais tonte maa ko tey xam ngeen maa ko tey mais day yàqu julli du yàqu julli gi reetaan day yàqu julli gi bu dee ci Hanafi yi rahmatullahi alayhi sax ñoom bu ñu yeggee ci xàqataay day toj jàppale <laughs> voilà ñoom reetaan attention reetaan yëpp d'accord nañ day yàqu julli mais Hanafi rahmatullah xàqataay day yàq sax njàppule ci julli bien sûr xàqataay ci biir julli mais pas xàqataay nii rek tout le temps ñi ci des loolu gisoon nañ ko bi ñekkee nekkee ci kitaabu boobu mm-hmm. voilà ci kitaabul wudu bi ci xadis boobu waaw alhamdulillah waaw kon euh, yooyu ay teqatal may nag par exemple subhaanallah yooyu noonu la ñuy corriger nit subhaanallah mm-hmm. wala loolu yàqul julli gi mm-hmm. waaye su fekkente ne euh, kenn wax na ko doy na jawul ñëpp di tëbandoo subhaanallah subhaanallah subhaanallah déedéet bu kenn ne subhaanallah rek doy maanaam bu ñu ci des noppee loolu li muy teg la mooy ni doy na beneen bi ci def mooy nag su fekkente ne dañuy corriger imam ci biir julli ji soo ne euh, su waaji ne euh, euh, maanaam suñ ko corriger fekk imam bi dafa taxaw taxawaay buy wane ne dañ ko war a corriger mm-hmm. bu boobaa day eh, eh, boobaa du yàq julli gi maanaam mais dañuy wax rek aaya bi wala ñu et cetera mais su fekkente ne leneen la moom maanaam mooy euh, te bu boobaa ñi ci kanam buñ mënee corriger ñoom ñooy wax mm-hmm. buñ gisee ni ñi ci kanam manuñu nag ci la ñeneen ñi di wax mm-hmm. waaye mënoo nekk juróom-ñetteelu sàppe juróom-ñeenteelu sàppe di corriger imam bi mm-hmm. jëm ni loolu day yàq sa julli ndax da ngaa wax luñ la wax luwul ci biir julli gi te yaa ko tey waaw voilà yooyu maanaam mu def naa tënkee loolu euh, masala yooyu insha allah taala dinañ leen gisaat benn par benn benn bu ci nekk ak teqantal yi ci aju insha taala mu ne kon nag euh, kon voilà kon fii bu ñuy bu ñuy tufli kon du ñu génne xaraf voilà euh, niki noonu booy tufli ci biir julli ci ndeyjoor ngay tufli ñoo ci càmmoñ bopp ci suuf mm. ci suufu tànk ci diggante ñaari tànk yi mm. ci wàllu càmmoñ bi mm. foofu ngay tufli euh, wala maanaam ñaari possibilité yi ñoo am maanaam nga tufli ci sa ndeyjoor ci sa càmmoñ ni te dina wax nan lañ koy defe wala nga tufli ci suuf mais ci tànk yi mais loolu mooy suñu nekkee ci feneen fu dul jàkka am suuf waaye bu dee ci biir jàkka ji la moom doo tufli ci suuf jàkka ji ndax jëmmi mbir moomu la ñuy tere dégg te loolu mooy bu la tufli di nootee am na tufli di ndaw ndaw da nga koy war rek mais tufli di la noot la ñuy wax dégg mu ne su ma topp mu daal di jàpp tarafa catu rida yi e, rida mooy li mu teg ci kawam waaw mantul fa bafaqa mu daal di tufli fii ci moom ni su ma topp radda mu delloo ba'dahu lenn ci manto bi ilaa ba'din ci la ci def yëre bi ala ba'din ci kaw li ci def fa qaala mu ne awwala boog yafalu mu def hakaza mi maanaam mu def njub voilà mhm. loolu dañ ci xamee ne kon tuflit ndekete du sobe mhm. ndax bu doon sobe du nit ki du mën a def loolu ci biir julli ji mhm. mu woowaa moom ñoom xaq ndi ko xee euh, euh, ñan dafa ñoom ñëpp ñoo ñoo bokk atte Euh, incha allahu taala daan ci gën a ñëw ci xadis yii di ñëw euh, xadis boobu kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro 412 la ko indiwaat ci kanam 412 413 417 531 532 1214 imam Muslim indi na ko xadis numéro 561 imam Ahmad lu bari la ko indi ci waa xam kutubu sitta ñoom ñaar rek ñoom ñoo ko solo rahmatullah al jami' mm-hmm. euh, Hmm? alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dama doon laajte par rapport cours démb bi comme comme fu ñu nekk nii fii nii est-ce que ñun fii mën nañ fi def jàkk maanaam ci suuf yi waaw fii mënul nekk jàkka à moins que ñu moom bâtiment bi hmm. kon bu boobaa dañuy def tamit ci kaw jàkka. waaw non non waaw bu ñu xasee jàkka lii lépp jàkka lay doon. ci kaw hmm. léegi ci kaw maanaam ñi dëkk nii ci kaw. Hmm. moo taxoon may laajte ko. waaw loolu laa lay wax ni maanaam moom mooy exactement li ñu waxoon démb. loolu loolu mooy jëmmi li ñu waxoon démb. waaw loolu la waaw loolu la wax nañ ko démb. mooy ne fii li tax du mën a nekk jàkka. mooy ñi ci kaw dëkk fa te ñun moomuñu ko. te ñun mënuñu leen wax ne am leen teggin yi nga xamante ne moo aju ci jàkka ci bërëb yooyu. kon kon niveau jàkkum jàkkum mbedd lay yore. waaw kon niveau niveau jàkkum mbedd lay waaw waaw àttee jàkk mbedd walla moom lay mën a yore mais pas àttee. jàkka yi jàkka mm-hmm. waaw atte jàkka la mën a yore mm-hmm. waaye du mën a yore atte jàkka ji nga xamante ne moom mooy jëmmi jàkka mm-hmm. wala jumaa moo ko wallahu taala alam euh, Là, j'ai pas compris sur le hadith parce que la traduction en français, mais c'est marqué raché à gauche en bas. a voilà c'est ça loolu moom moo tax euh, ku mel ne al al Ayni rahimahullahu taala mhm. bi ku mel ne al Qaadi Iyaad wala moom an-Nawawi rahmatullahi alayhi waxee loolu moom loolu la leen tontu dani mhm. ñoom ci biir jàkka lañ ne mhm. maanaam bu dee ci biir jàkka waruñu mën a tufli ci maanaam buñ ko tufli mais te parce que ñi ngi woon ci biir jàkk exactement bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee wax loolu xaqatan loolu la lool loolu loolu waxit maanaam gis-gis la ci masala bi moo tax borom xam-xam yi ñaari gis-gis yooyu lañ ci am ñenn ñi rahmatullahi alayhim dañ ne dañu wax comme ñun li ñu wax sànq ne euh, bu dee ci biir jàkka ngir teggin bi jàkk ji am moo tax waruñu koo def waaye ñeneen ñi dañu ne su fekkente ne ci euh, euh, buñ nekkee ci biir jàkka man nañ koo def ngir ne yeneen bi saa saam bi muy leeral acte bi ci biir jàkka la waaye li tax ju dëgëral euh, ne bu dee ci biir jàkka ko def mooy ne euh, borom mooy ne euh, acte bi dëgg la ne ci biir jàkka la ko yeneen bi sallallahu mais tegtalewul ne mboolem acte yi benn bu nekk ci acte yi dafa concerner jàkka ji ci jëmmi boppam ndax Euh, bu waxee loolu ne na def lii wala na def lii wala na def lii mën nañ ne na def nii bu dee da nekk ci biir jàkka parce que bi mu ñëwee fekk ku tufli ci biir jàkka ji daf koo dindi xoos ko te dafa meroon ci loolu kon bu fekkente ne dafa mer ci loolu sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy ne acte bi mënatul concerner ci biir jàkka ji parce que su concerner woon biir jàkka ji du mer ndax danaan rek ki doon julli xëy na dafa def nii déedéet parce que euh, après munuñ mën nañu mën nañu euh, ku ku tufli ba pare effectivement après da nga koo war a da koo war a suul wala maanaam nga wala nga nga nga nga comme ni nga ko wax loolu dafa dafa war mais mais tufli gi ci jëmmi boppam moo dul jaadu maanaam moo dul jaadu ci biir jàkke ji parce que loolu mooy jëmmi li tax yeneen bi mel sallallahu alayhi wa sallam parce que tey bu fekkente ni kii di julli imaginez kii julli ñu ne ko tuflil ci biir jàkka ji après nga nga effacer ko euh, ñun ñëpp ñu nekk fi di tufli ku nekk ku nekk tufli ci biir ku nekk tufli ci biir après kii après bu mujjee suuf si nan lay mel maanaam loolu mooy dëgëral ne li euh, ñu maanaam moo tax ñu nootal li ñu nootal te indiwuñu woon beneen wax bi wallahu ta'ala a'lam kon kon yeggul niveau niveau haram. ah kay parce que bu dee ci biir jàkk gi lañ ne bu dee ci biir jàkk gi lañ nekk day yegg niveau haram mm-hmm. fiir su fekkente ne faru ma ko. Mm-hmm. Ah, su ma ko bàyyee noonu day. su ma ko bàyyee noonu day nekk lu mais non jëm bi def ji day xaram parce que su ma ko defee yow nga ñëw def ko keneen def ko keneen def ko bu yàggee kenn kenn du mën a jullee ba pare xorma bi jàkka ji am moo tax mënuñu koo def xorma bi bi jàkka ji am moo tax mënu def parce que su doon euh, te te te lii wane xaram gi mooy li yenente bi mer sallallahu alayhi wasallam tey bu doon lu woyof la yenente bi day ñëw rek daal ne cey gars yi ku def lii waaw bu beneen yoonee def leen neeneen waaye lu fekk mbir mi naqari ko mooy wane carrément que mbir mi ba mbir mi mbir mi mbir mi baax jëmmi mooy yàlla rek jëmmi ñàkk xorma la te xorma ci jàkka ndax dafa bokk ci sha'irullah yi yàlla xormal muy symbole yàlla yu mag yi jàkk di ci def lu mel noonu nekkul lu lu yelloo maanaam fi mu toll képp kenn tey ku ne sa kër donc doo bëgg gars yi tubli bu dee suuf lañ ko def da xool nu ñu koy defee neneen waxuma la ci jàkka ji ci boppam muy néegu yàlla bi loolu moom moo tax euh, voilà moo tax ñu wax loolu wallahu ta'ala alam

après, il euh, euh, euh, non non ok d'accord maanaam fii la woon waaw dëgg la xam naa li ngay wax hmm. en bi hmm. mooy Sayyidat Hafsa radiyallahu anha moo aaye woon hmm. bi mu aayee E, bisub ayam jot mu ñëw ne yenente bi sallallahu alayhi man day dama war a dem sama kër bàyyi dox fa soxla nangam ak nangam ndax may nga ma mu ne ko waaw dem doxi ko e, yenente bi sallallahu bi ñu tuddee sayyidat Maria mooy al mm-hmm. nekk moom ci néeg boobu bi mu nekkee moom ci néeg boobu euh, sayyidat Hafsa radiyallahu anha fekk ko fa ne ko ci sama néeg ngi indi sa taara mu ne ko waaw léegi xam nga lu ñuy def xaraamal naa ko ci sama bopp waaye bu ko wax kenn mu ne ko wax baax na euh, mooy servante servante bi ci boppam wala jëmmi individu. bi la xaraamal ci boppam. Mm. léegi mu ne ko mm. euh, soo bul ko kenn ci ginnaaw gi c'est bi mu demee rek mu daal di fëgg c'est Aïcha radiyallahu anha ne ko ah soxna doon sonal maanaam ndax dañ ko fiire woon loolu lay wax ne bi mu ko fiire moom lay wax ne bi ko jigéen ñi fiire voilà mu ne soxna soos léegi réglé nañ problème am jeex na sang bi bàyyi dootul dootul dootul ko dootul joteteeg moom dootu ko waaw yàlla nag xamal ko moom la alquran xam ne wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'aha bihi wa azharahu Allah falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alim al-khabir maanaam fàttalikul maanaam bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa Euh, am mm, aw waxtaan bu mu sirkoon ak kenn ci soxnaam yi mu diiraale ko ak ñoom ba pare new new waru ko woon wax kenn waaye mu koo ba mu demee xabaare ko keneen te mooy sayyidat Aisha la ko wax radiyallahu anha yàlla feeñalal ko yonent bi sallallahu wasallam xamal ko ko moom mu wëlbatiku jeeneen yonent bi sallallahu alayhi wëlbatiku ci soxna si waxaat ko ko mu ne ko kan moo la ko soxna si ne ko mais yow kan moo la wax loolu yow tam mu ne ko man ki nga xamante ne mooy ki xam lépp te dañ kumpa ci lépp moo ma ko wax maanaam mooy yàlla mi nga xamante ne amul dara lu ko réer te lenn lu ci nekk xam na na mu amee ci sew sewu na mu demee kooku moo ma ko wax euh, loolu nag ñoom ñaar fiiraange googu doon am moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam meroon ci loolu borom bi subhaanahu wa taala wàcc woon alquran di ko leeral ne ko loolu bul ko defati yaa ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla allahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim yow yenent bi sallallahu alayhi wasallam ana lan moo tax ngay xaraamal sa bopp loo xamante ne yàlla daganal na ko ci yow dara taxul lu dul ngay wut lu neex sa soxna yi sa gërëmal soxna loolu moo tax waaye nag yàlla jéggalaakoon la naka jekk waaye ku yaatu yor mu dara tamit maanaam mooy euh, garawul waaye nag lii bu bu bu bul koy def euh, léegi nag ci la waxee ne lii moo xewoon fiiraange loolu am nag moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu ne alquran teg ci ne euh, in tatuuba ila allahi faqad sahat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna allaha huwa mawlaahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal malaa'ikatu ba'da dhalika zahir bu fekkente ne tuub ngeen jëm ci yàlla kon day seen xol sell na dana sell dana laab waaye ay boo leen jàppalante yéen ñaar ci kaw ci kawam moom xam leen ni yàlla moo farak moom jibril asalaam moo jullit bu baax ba te sell ci biir way gëm ni moo farak moom te Seydina Abubakar la ci radiyallahu anhu moom lay waxal wal malaayikatu malaaka yi ñoo farak moom ak sell ka ci biir way gëm ni wala boog ñu ne maanaam muy Seydina Abubakar radiyallahu anhu wala boog ñu ne ñi gëm ñi te sell ñëpp moom lañ faral ñoom ñëpp dañ leen yéen la ñuy sot ginnaaw gi xam ngeen ni kon euh, moo tax bi euh, Seydina Omar nag radiyallahu anhu ne dama ñëw ci ñoom ñaar wax ak ñoom ne leen mais gis ngeen asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna xëy na borom moom boo leen gis ko bu leen wàcce yàlla da koy remplacer lu leen gën yéen ñaar parce que xam ngeen ni ñaari soxna yooyu ñoo gën ci soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi fi sayyidat Khadija nekkatul radiyallahu anha mooy sayyidat Aisha ak sayyidat Hafsa radiyallahu anha ñoom ñaar tamit ñoom ñooy euh, doomi ñaari firiñëf wax nañ leen ko keroog mu euh, Shaykhaan mooy ñaari firiñu mag yi te mooy sayyidna Abubakar ak sayyidna Umar radiyallahu anhu euh, mu ne leen yéen soo leen fasee ñoom ñaar ñi so euh, euh, yéen bi sallallahu alayhi bu leen bàyyee kon de bu leen bu tàqalikoog yéen yàlla dana ko remplacer ñu gën ci la waxee ne nag alxuraan daa di wàcc daa di may dëggal daa di jëfandikoo jëmmi baat yi ma jëfandikoo asa rabbuhu te loolu day war ne sayyidna Umar radiyallahu anhu dafa am partie ci moom ci alxuraan bu nekk sax ci moom naka jekk te loolu mooy ne partie wu yenente bi moo ne yenente bi ci boppam moo ne ci moom ngir ne yenente bi sallallahu alayhi mooy alquran bi dox mooy beneen tax moom ci muy waxee alquran sayyidna te loolu mënu koo lu dul mu fekk ne ndono yenente bi nekk ci moom sax ci moom loolu lay leeral ci aaya yu bari yi nga xamante ne dafay wax comme par exemple ku saaraa badr xam nga loolu moo tax benn exemple beneen exemple la boo xam ne ñëwul ci xadis bi mooy waa badar bi nga xamante ne dañ leen a waroon a euh, euh, euh, prisonniers yi kenn ku ci nekk joxe sa position position bi Seydina Omar waxoon a moom la yenente bi sallallahu moom la Alxuraan wàcc ci dëggal ak yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen yoo xamante ne yuy leeral mbir moomu la voilà loolu moom moo euh, kon euh, fiiraange gi muy wax mooy fiiraange bi ñaari soxna yi fiiri woon Yonent bi sallallahu wa ak euh, ak taaraat loolu moom mooy wax wallahu ta'ala a'lam Maria waaw mooy mooy mooy mooy yaay voilà que les chafis ils disent que si on ne savait pas, on ne rattrape pas. Euh, les maléfiques ils disent qu'on ne rattrape pas les titres de Et les Anabal et les Anafis disent que eux ils disent qu'il faut rattraper l'imam. Non, waxuñu il faut rattraper, doo rattraper dara. Ah donc il n'y a aucun qui dit qu'il faut rattraper. Chafi'i yi rek ñoo ko wax mais ñoom dañ koo teqale. dañ ni su fekkente ne def nga li war te maanaam dañ la informé ci loo xam ne yaqin la tegu ci lu wóor la tegu te xadis yi yëpp ci ci loolu la tegu moo tax ñoom maa ñoom liñ firee xadis yi moo wute ñenn ñi dañoo jàpp ne ijtihad bi ci la bokk maanaam boo defee effort d'interprétation ba pour pour mën a am xam naka fan mooy xibla mhm. loolu moom ak nga amoon ci certitude boo xam ne nga tegoon dara ci certitude fekk da nga juum ñoo yem alors que Shafi'i rahmatullah am dañoo teqale ñaari situation yooyu lii rek moom mooy différence bi voilà wallahu ta'ala waaw mmh. ah, bismillah waaw pare na question dafa xaw a dafa xaw a génn nag mais ci booy yóbbu waaw léegi nga def waaw ba a génn moom tamit parce que yàq day yàq lu dégg du ko yàq su fekkente ne tayoo par contre soo ko tayee daf koy yàq kom reetaan comme uhum maanaam comme si waaw soo ko tayee te voilà kom xam nga bu ñuy julli bu ñu bu may wér may di joxe nit ki dara naan ko oh oh oh, oh, oh, oh. wala yooyu loolu day yàq wér di yàq wala di reetaan day yàq sama wér même bu ma day yàq sama wér lépp day yàq wér di maanaam da ngay junj may nañ la maanaam da ngay junj mën nga def ay junj mais lan lu leneen lu bokkut ak li ngay wér war te génn ci salaam parce que loolu xeetu wax la loolu xeetu wax la wax la joo xamante xëy na sens bi ndax te te am na maanaa sax hmm. Hmm, hmm. loolu mooy xam na mooy wax na waaw léegi nag xalaat bu ñu tudd waa ji imam bi jiite dafa tudd wax sallallahu pour lu doon attribué su fekkente ne da nga da nga da ngay jul dañuy julli bu dee dañuy julli amul lenn lu ñu war wax ci biir julli bu imam bi waxee bu ñu wala ñu tudd turu yenent bi sallallahu alayhi wa nga ni sallallahu alayhi wa sallam te tayu ko bu boobaa du yàq sa julli comme niñ ko waxe woon mais soo ko tayee wax ko day yàq sa julli day yàq sa julli euh, ñaari mbir ñoo am foofu bu njëkk bi bu njëkk bi mooy ne ba ci alquran bu may jàng alquran di jàng alquran fu ñu tudd turu yent yàlla muhammad ci biir jàng alquran bi du ma wax sallallahu alayhi ci biir alquran bi déedéet muhammadur rasulullah walladina maahu ashiddaa'u ala al-kuffari ruhamaa'u baynahum du ma wax sallallahu alayhi wa sallam damay continuer di julli di di di di di wax su ma koy wax ci sama xol laa koy waxe pas ci làmmiñ bi ndax bokkul ci alquran ji imaginer kay ñun ñëpp buñ doon def suñuy jàng muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walladina maahu ashda ñu koy wax di ko wax moment day jékki-jékki ñëpp jàpp ne ci alxuraan bi la comme ni ko wolof yu bari di defee astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha fi mu toll bokk bari na ñoo xam ne fi mu toll mënuñoo lekkante waxewuñ ko noonu astaghfirullah azim astaghfirullah min kulli dhanbin inna allaha kana ghafuran rahima maanaam xeetu aaral boobu xaqiqatan bid'a bu bon la en fait du sax bid'a bu baax bid'a bu bon la boo xamante ne dafa mat nit ñi taxaw ci mu leer ñu bàyyi ko une bonne fois pour moo tax nga gis génération yu mujj yi te loolu man ko man ko ay fukki at ak juróom ñaar fukki at grand maximum ci lañ ko tàmbali woon dégg man avant daal ma ko dégg lu dul xanaa ci moment jooju ba ci fukki at juróom ñaar fukki at waaye léegi dafa mel ni loolu moom mooy kii li xam mu waxee ko noonu di jéem a aaral dugg ci kii loolu bid'a bu xaraam bu bon la parce que day joxe impression que ni bu ñuy war a jul euh, euh, euh, li xam ñu waxee noonu fi mu toll bëri na ñoo xamante ne jàpp nañ ne loolu sax daa war a bokk ci liqaam bi loolu moom mooy problème bi nañ ko waxee ni ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale nañ ko defee noonu tàmbalee ko fa mu ko tàmbalee jeexale ko fa mu ko jeexale mu jeex takk amul benn téere ci téere yi ba téere yi jeex foo xamante ne daganal nañ ngay na waxe astaghfirullah astaghfirullah avant ngay wax allah akbar liqaam amul benn téere booy dem mu tàmbalee a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wala astaghfirullah wala astaghfirullah wala astaghfirullah min kulli bu fekkente ne effacé bàkkaar nga ci jublu boo liqaam bi da koy effacé comme ni ko hadith yi waxee su fekkee mucc ci seytaane nga ci jublu seytaane boo tàmbalee liqaam day daw kon amatul raison bu tax nga di ko def lu dul xanaa bëgg aaral di dugal ci mbir yi maanaam seytaane moo la taaralal mbir moomu. ndax seytaane bu lay def loolu bon daf koy jaarale tout le temps ci lu luur lu baax loolu mooy li ëpp li muy doxal euh, bu loolu kon ci wàllu julli ci wàllu même jàng alquran nii rek awma du ma du ma jàngee noonu alquran beneen bi ci def mooy bu ma ne euh, su ma su may su may su may julli awma droit wax loolu léegi imaginer su fekkente ne euh, awma droit corriger wax imam bi tari ma koy taree ci kaw ak moom awma droit bi loolu day yàq sama julli hmm. waaw imam bi tari même saa may taree doog moom même saa bi di wax ci kaw day yàq sama julli da nga koy déglu loolu moom lañu war a def leneen doo def leneen doo dugg ci leneen leneen loo nekk yaa ngi nekk ci lu bokkut ak yoon wi dafa am nu ñu ko jàngale yeneen bi sallallahu alayhi nii la ko jàngalee jëli ko ci boromam defe ko noonu bul wut leneen mbir mi noonu la demee te loolu mat a bàyyi xel léegi dañoo toll nag ci jamono joo xam te ne ku nekk da ngay jéem a aaral ci lu ku nekk di jéem a indi ca beneen xam-xam bu bees déedéet nii la demee alxuraan nii la jàngale yeneen bi la ko jàngale nañ ko defee noonu mu jeex amul beneen amul lenn luñ ci dugal. sahaaba yi radiyallahu anhum amul kenn ci ñoom ku ñuy tudd yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak liñ ko bëgg ñoom ñun ñoo gën a bëgg yenente bi wala ñoom sallallahu alayhi wasallam ñoom ñoo gën a bëgg yenente bi mais junni yoon mais c'est-à-dire y'a même pas du de comparaison voilà ànd ak loolu alquran bi lii lañ ko bàyyee buñ bindee muhammadur rasulullah walladina ma'ahu duñ ci dugal leneen te duñ ko wax itam noonu lañ koy jàngee ànd ak yu mag yi nekk ci julli ci yeneen bi su fekkente ne euh, dañuy bind tamit noonu lañ koy bindee duñ ko wax mais xoolal tiir xadiis yi fu ñu bind qaala rasulullah da ngay gis sallallahu alayhi bi amu ci noonu lañ ko bàyyee nii la wàccee nii lañ koy bàyyee. amul dara lu ciy dindi te buñ koy jàng nii lañ koy jàngi kenn lu ci yokk dara kenn du ci wàññi dara lii mooy li jaar su ne damay julli imam bi wax ko wala keneen wax ko bu ma juumee wax ko du yàq sama julli ñu bari nag li leen di juum li leen li leen li leen dugal ci seen erreur mooy dañoo gis imam al-Akhdari indi ko ci muxtasaram ne bu ñu tuddee tuur yeneen bi sallallahu alayhi wa nga ni sallallahu alayhi wa sallam du sa julli mais loolu imam al-Akhdari rahimahullah indiwu ko ci buntu faratay julli indiwu ko ci buntu liñ sib ci julli liñ liñ liñ sib ko ci buntu liñ gën ngëneelu julli buntu baabu fi sahwi la ko indi ku juum ci julli jamuñ wax jooju ci biir da doon wax ku juum ci julli pas ci tey def loolu la doon wax la nga gis ci ñuy aaral di ko kii mais soit ñàkk a xam wala et mais yooyu day yàqu julli parce que da wax lu bokkul ci julli segam alquran mi ngi nii moo gën a foor baat boobu soo taxawee wax ko ci biir julli ci moment boo ko war woon a wax day yàq sa julli waxuma la lu dul alquran comme wax nañ ko léegi bu fekkee imam bi léegi nga ñëw ne da koy corriger te te te soxlawul woon ku ko corriger wala keneen corriger na ko ba pare nga yow nga ñëw di dóor beneen couche ci affaire bi loolu yow ci sa bopp yow mi ko def yàq sa dee yaa ko tey lan ngay xalaat maanaam su dee par xam nga mën ngay dem di waxandoo ak ki kii njëkk laa wax nga waxaale loolu du ko yàq mais su fekkente ne yow yaa ko tey nga waxaat wala yu mel noonu loolu da koy yàq. te da war a wax li nga xamante ne mooy tax mu gindeeku soo paree nga noppi c'est comme loolu moo ko yàq waxuma la ak leneen maanaam mbir mi dañ koy defee ni ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale buñ ci yokku dara buñ ci wàññi dara aaral gi gu bari gi mat ko ñun mënuñu gën a xam Yonent bi sallallahu alayhi gën a xam saxaaba yi radiyallahu anhum mënuñu gën a xam borom xam-xam yi rahmatullah alayhim nii ñu waxee ni nii la nañu defee nii nañ doxalee nii nañu yem ci loolu te buñ fi nekk di jéem a xóotal dara di fi nekk di jéem a luññutu leneen ak leneen di jéem a yàq di jéem a dugal di jéem a euh, euh, euh, naan peut-être bu ma defee lii moo gën peut-être bu ma defee lii moo gën li imam Malik waxoon rahimahullah yàlla day yéwénal mbiru xeet bi ci li mu yéwénaloon mbiru ñu ko jiitu ñi jiitu ñi la taxoon seen affaire baax loolu donc mën a tax affaire ñu mujj ñi baax affaire ñu mujj ñi du baax ci wuuteeg ñu njëkk ñi la ñu yeneen bi nii saxaaba yi radiyallahu nii lañ def taabi'i yi nii lañ def rahmatullahi alayhim wa radiyallahu anhum salaf salih ñoom ñëpp radiyallahu anhum nii lañ def ñi ñëw seen ginnaaw di di di di xalaf yi yu baax yi radiyallahu anhum nii lañ def nitu yàlla yu mag yi yëpp noonu lañ doxale ba jóge fi noonu rek a baax leneen loo def loola baaxul yow yaa ngi ci weneen yoon yaa ngi ca weneen yoon moo tax imam Malik rahimahullah waa ji dafa ñëw ne ko man est ce que comme yenente bi sallallahu alayhi wasallam Zul Hulayfa la la xarmaale commencé talbiya est ce que man du ko defee Madina mu ne ko déedéet mu ne ko lu tax mu ne damay ragal fitna dal la alquran dani fal yu fal euh, fal yahdari alladhina yukhalifuuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim ñi nga xamante ne ñoom ñooy wuute sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nañu nañ def attention balaa fitna di leen dal wala mbugal mu tar di leen mbugal mu metti di dal amul gëneel ak mbaax nekkul ginnaaw nekkul ci lu wuuteeg li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon def amul te lii lañ xam ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak ñim daan ànd radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam oui voilà dans pendant la prière. du waaw wax. c'est un son ji que euh, on euh, non non non non non loolu c'est parce que gisaguñ ko. Mm. loolu dina ñëw am na téere boppam kitaabul azan mm. le livre lu aju ci noddu dina ñëw ci kanam boo xoolee sa téere bi di nga ko gis ci kanam. Mm. non dina ñëw voilà mais du duñu bu ñuy noddu bu ñuy noddu euh, xibla jublu xibla bi dañ koo sopp nekkul farata voilà allahu taala mm-hmm. eh, waaw. am na ñu ko ci wax parce am na ñu wax am na ñoo xam te ne daganal nañ ko foofu borom kooku bi dañ cee wuute.